wa fil kanzil awwal fi fasli umumi rahma wa min al qawmi man tuwiyat lahu al marahilu wa zuyyat lahu al masafatu bayna al manazil fa wasala ila allahi wa fi hadhihi ad-dar wa huwa fi hadhihi ad-dar ad-dunya wa hadha huwa aslu as-suluk fi at-tariq as-sufi fa an-nafsu hiya allati tahjibuka 'an Allah fa iza afnaytaha bi ixtiyaarika fi xayaatika dunya faqad wasalta ila rabbik ila axiri kon ci jotaay yi weesu walillahi alhamdu li nga xam ne mooy maanaaw li ñu war a gis tey donc voilà allah donc maanaa li nga xamante ne moom la war a gis tey daanaka day delluwaat ci jotaay yi weesu yépp <coughs> <coughs> liñ jotoon a gis daanaka mën nañ ni suñu jotaay bi ndeem sopp na suñu yàlla boroom euh, lépp maanaam benn lay doon maanaam benn bi la wala day day en tout cas dina leeral mbir yi mooy ne cycle yi àdduna bi wala dund gi dafa am cycle bu am maanaam euh, a dawr benn cycle la mu euh, am cycle bi nga xamante ne moom mooy cycle bu mag bee mag a mag boobu mi ngi tàmbalee ci nekk gi nit ñi nekk seen borom subhaanahu wa ci xam-xamam nekk ñoo xamante ne foofu la ñu ràññeekoo ci xam-xamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala gannaaw ba nga xamante ne nekk nañ toq ci géej gaa moom moom mooy nekk borom bi subhaanahu wa taala moom maanaam nekk nekk yàlla borom bi subhaanahu wa taala Euh, kon borom subhaanahu wa en tant que essence euh, géej gi nga xam ne moom mooy géeju essence am moom borom bi subhaanahu wa taala képp maanaam euh, xam nga yàlla borom bi subhaanahu ay turam ak ay meloom ñoom ñoom ñoo feeñ ci àdduna bi ñoo feeñ ci univers bi mais nekk nekkam feeñu fi maanaam essence am essence am feeñul ci àdduna bi loolu moom moo tax nit ñi bu ñuy xalaat ci wàllu yàlla duñ ko mën a atteindre euh, que maanaam melo yi ñi ngi sax ci nekk-nekkam maanaam ñi ngi sax ci essence am attribut yi et que euh, kon place nekk-nekk yi. moom mooy tajalli fi nga xamante ne moom lay tajalli maanaam fi muy feeñe foofu mooy place nekk-nekk yi waaye tamit ñi ngi sax tamit ci essence am waaye nekk-nekkam mooy essence bi moom moom ci ci fi nga xam ne moom mooy bërëb bi maanaam amul amul bërëb bu ñuy xam waaye mooy xam-xamu yàlla ndax yàlla rek a xam-xam xam essence am moom rek moo xam essence am kon xam-xamu yàlla moom mooy fi nga xamante ne moom la ñuy situer essence yàlla Euh, loolu moom moo tax borom bi subhaanahu ci alquran buy jëfandikoo baatu maanaam yi nga xamante ne moom lay wax te muy tegtale ne borom bi subhaanahu maanaam ñuy teg muy tegtale boppam ci yu ci yu bari yu mel noonu turam bi nga xamante ne moom mooy euh, alalim wala bokk alima loolu wala maanaam xam na ak yu mel noonu yooyu lay jëfandikoo loolu moom moo tax mu naan alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala akthara min dhalika wala wala adna illa huwa ma'ahum aynama kanu ah sum ah, illa huwa ma'ahum aynama kanu wallahu bi kulli shay'in alim maanaam nga gis ne aaya bi daf ko tàmbalee ci alam tara anna allaha ya'lam xanaa gisoo ne yàlla xam na ba pare mu jeexalee ko ne yàlla wallahu bi kulli shay'in alim yàlla lépp la xam te lépp loolu nag maanaam moom ci boppam ci la bokk ndax moom ci boppam euh, nekk-nekkam moo tax mu ne qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah waxal ban mbir maanaam mu tuddee bopp foofu ne shay mu dugal boppam ci cadre boobu ne lan mooy mbir mi nga xamante ne moom moo gën a màgg ci seede waxal ne allah yàlla mu ne kon xanaa gisoo ne yàlla moo tax foofu turu allah la jëfandikoo nga xam ne moom mooy alamun ala zaatil aliya maanaam nga xamante ne day tegtele di mooy màndar maanaam mooy tur bi nga xamante ne moom la nekk nekkam gu màgg gi nekk am mu ne xanaa gisoo ni allah xam na mu daal di jëfandikoo mu xam na mboolem lu nekk ci asamaan ak suuf si amul benn mbooloo benn benn jotaay bu assemblée boo xamante ne dinañ nekk ñaar loolu moo leen ñetteel. ñett lu dul moo leen ñeenteel ñeent lu dul moo leen juróomeel amul mbooloo bu ëpp loolu wala mu gën ko tuuti lu dul ne yàlla mi ngi ànd ak ñoom fu ñu mën a ne dégg nga mi ngi ànd ak ñoom lan fu ñu mën a ne euh, foofu yàlla mi ngi ànd ak ñoom maanaam ma'iya gi yàlla mi ngi ànd ak ñoom maanaam ma wa huwa illaa wa huwa ma'ahum donc accompagnonnage boobu ma'iya gi àndandoo àndaale googu daal ne ay namaakaanu fu ñu mën a ne ce qui veut dire que ni euh, mbir mi nag dañ ko aj ci mbir yi fu ñu ne mais pas fi yàlla ne maanaam tegtalewul ne yàlla moo nekk fi gaa yi ne mais dafa ne mi ngi ànd ak ñoom ñoom fa ñu ne mu ne wallaahu bi kulli shay'in yàlla lépp la xam maanaam loolu borom subhaanahu wa foofu daf caa tegtale maanaam daf ci junj li nga xamante ne moom li mooy la wax léegi mooy ne nekk-nekkam ginnaaw ba ne amul sax amul place maanaam munuñu ne mi ngi ci àdduna munuñu ne nekku ci biir mi ngi ci biti maanaam nekkul ci àdduna bi nekkul ci biti nekku maanaam amul place maanaam c'est-à-dire que lieu circonstance de lieu la amul en fait moom nekk-nekkam essence am parce que moom mooy ki nga xam ne moom moo amal moo créer euh, place yi moo créer espace bi ak temps bi donc amul maanaam te fa mu nekk naka jekk fa la mësa nekk mais euh, mais gannaaw loolu yëpp li nga xamante ne moom mooy place nekk-nekkam mooy xam-xamam mooy xam-xamam voilà donc du espace du temps voilà du espace du temps voilà. Euh, ak na bi nekk ci suuratul Hadiid Hmm? ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bi kulli shay'in alim foofu tamit loolu la wax rek yàlla xam na liy wàcc ci kaw suuf si ci suuf si ak li ciy génnee xam na liy yéeg ci asamaan si ak la cay tukkee di wàcc te moom yàlla mi ngi ànd ak yéen foo leen mën a ne ba pare daal ci teg ne yàlla moom lépp la xam xam nga maanaam Euh, dafay wane maanaam ne moom maanaam xam-xamam mooy fi nga xamante ne fa la nekk nekkam maanaam nekk loolu nag moom mooy euh, moo tax ta'ayyunu ah, euh, at-ta'ayyunu fi ilmillaahi maanaam moom boobu étape boobu tudd noonu mooy at-ta'ayyunu fi ilmillaahi ba'da an kaana qatratan fi bahri zaat maanaam mooy ràññeeku <coughs> maanaam la ñu mën la identifier ci xam-xamu yàlla. gannaaw bi nga xamante ne da nekk toq ndox ci géej ci géeju nekk-nekk gi maam ci euh, euh, l'océan euh, de l'essence loolu mooy étape bu njëkk bi ce qui veut dire que comme ñun ñëpp ci côté boobu loolu tamit beneen piri la ci firi wu aaya boobu parce que cycle boobu comme foofu la tàmbalee mooy ñun ñi ngi ci xam-xamu yàlla ak ak ci lu ñu mën a ne te yàlla ni mu ñu xamee. amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem xam nga bokk na <coughs> li wuutale xam-xamu yàlla ak xam-xamu nit lii benn détail la ci mooy ne xam-xamu yàlla yàlla ni mu xamee mbir mi ca asal nii la ko xamee woon amul daal lu change te buñ demee ba abadan tamit noonu la koy xamee rek amul daal lu ci changé parce que lépp lépp lépp benn temps la maanaam amul temps en ci moom temps moo amul lu ñu naan le paramètre temps existé wul ci yàlla existé wul ci yàlla <coughs> paramètre espace bi tamit existé wul ci moom ce qui fait que lépp la xamandoo te na ko xamee ca azal maanaam mooy pré-éternité bi noonu la ko xamee ci abadan tamit éternité bi <coughs> sans mu am différence te dara du ko préoccupé wëlif leneen moo tax euh, loolu moom mooy ne parce que xam-xamam au moment u nekk-nekkam ci xam-xamam la ne parce que mooy ne yàlla rek a xam boppam moom rek a xam nekk-nekkam loolu la wax ji di tekki nekk-nekkam ci xam-xamam la ne mbooleem yi nga xamante ne ñooy mbindee fi tamit dañoo identifié wu ci xam-xamam de telle sorte que <coughs> ah maanaam lépp la comprendre lépp la xam plutôt euh, ci te ni mu ko xamee amul amul amul kii daal euh, ah, li ni mu ko xamee amul différence en fait. voilà amul différence c'est-à-dire que ni mu ma xamee noonu la xamee képp kenn ci yéen te noonu tamit la xamee boppam amul différence ce qui fait que ñun ak toq lañu ci géeju essence am boobu ànd ak ne duñu duñu essence am duñu nekk nekkam nekk nekkam euh, ñaareelu étape bi moom mooy feeñ gi ñu feeñ ci lawhul mahfuz lu tax ngir ne foofu lañ ñu ah, ah, foofu lañ bind dogal yi bind ne daañ ma sa am suñu jotaay bii ca lawhul mahfuz bindoon nañ ko la table gardée wala l'ardoise ah, wala l'organigramme bien préservé wala bien gardé <coughs> après mu am ndiggal maanaam ñu am ci ndiggal ñu feeñ ci ndiggal ndiggal baay yi ah ñett ñe loolu mooy ñetteelu étape bi ñetteel bi mooy fi borom bi subhaanahu di waxe ak ñun mooy ci alastu bi rabbikum ci waat naaman arafa hmm? Hmm, alastu bi rabbikum xanaa du may seen borom après beneen étape bi mooy juróomeel bi mooy biiru ndey yi léegi nag ñu ngi commencé jege ci suñu àdduna bi ndax gaa yi léegi dugg nañ ci biiru ndey yi après biiru ndey yi moom fenn rek ka fi des mooy suñu àdduna bii ñu ne bu suufi bii juróom-ñaareel bi mooy barzax foofu moom la ñuy tàqale ko ak addunay jëmm yi maanaam léegi nag euh, le monde matériel le monde sensible après tàqale ko nañ ak moom léegi dañuy dugg beneen monde bu spirituel boobu moo gën a xóot juróom-ñetteel bi mooy pang gi mooy le grand rassemblement te wala yowmal xiyaama dañ koy wax yowmal xiyaam tam mooy le jour de la résurrection dañ ko def pang gi parce que képp képp kenn faaw nga fekkee ko <coughs> juróom-ñeenteelu étape bi mooy aljanna walla sawara voilà soit on est au paradis wala en enfer am nañu yàlla boole ci ñuy dem aljanna parce que feneen fi ci des moom neexul voilà neexul quoi Euh, fukkeelu étape bi mooy euh, mooy tund wi maanaam les dunes là ah ngir waa ñuy waa yëpp nag gis ngeen étape yi étape yi nit ki da dund mais loolu dinañ ci ñëw wala aaraaf pour waa sawara ginnaaw bi nga xamante ne nag borom bi subhaanahu wa teg na ndëggu tànkam wala ba <coughs> la mu jiitaloon ci mbind mu nekk feeñuwaayu ma tajal yi loolu su amee nag après nag donc ci la ñépp di delluwaat ci géeju li nga xamante ne moom mooy géeju nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala c'est-à-dire que fa ñu tàmbale woon foofu la ñu delluwaat comme ni mu ko waxee ci lu dul benn du ñaar ci aaya comme ni wax kama bada'akum ta'uduna kenn ni mu leen tàmbale woon noon ngeen di delluwaat <coughs> comme ni nga xamante ne tam noonu la wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yàlla lañ jóge ci moom lañuy ñuy dellu comme ni nga xamante ne noonu la wax anna ila rabbikal muntaha te ci sa borom subhaanahu wa jeex maanaam terminus ba foofa la ne comme ni mu waxee ne ala waawee yëgoo leen ma yëgal leneen ilallaahi tasirul umur ci ci yàlla dong ci la mbir yëpp di delloo comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ne inna ila rabbika rujaa li wér bu woon mooy ci jëm ci sa borom subhaanahu wa ta'aala mooy delluwaay kon loolu mooy li gisoon ci jotaay bi wees ah, étape yi nag dafa am ay étape intermédiaire donc cycle bu njëkk bi mooy cycle bu mag bi mooy kon jóge ci toq bi ñu nekk ci xam-xamu yàlla maanaam nekk ci géej gi benn benn en fait li tax ñuy wax toq euh, langage imagé la en fait métaphore la c'est-à-dire que tey géej gi boo jëlee benn toq ndox ci géej gi nga génne ko une goutte d'eau dans l'océan nga génne ko teg dañ naa la ça c'est guddoo goutte d'eau lii toq ndox la du géej mais soo ko jëlee nga dugal ko ci biir géej gi day yor mboolem propriété yi géej gi yor ce qui fekk day nekk lu jaxasoo ak géej gi munoo ko teqale ak géej gi. voilà doo ko dissocier ak géej gi loolu moom moo tax ñun ñëpp ci cosaan noonu lañ nekki woon ci nekk-nekk borom bi subhaanahu wa boroom borom bi subhaanahu wa amal ñu ci leeram maanaam ci ci ludul ah, ci lan maanaam jële ñu ci ñàkk am indi ñu ci am loolu mooy allahu nuuru samawati wal ard yàlla mooy leeru asamaan ak suuf cest yàlla moo amal ci leeram asamaan ak suuf si loolu lay tekki yàlla ci leeram moo amal asamaan ak suuf waaye asamaan ak suuf si ba mu koy amal amal dafa am étape ay étape moo tax mu ne masalu nuuri yii misaalug leeram googu te boobu nag cette fois-ci bokkut teg leer gële mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon nga gis leer googu ci la amalee leeru yent bi sallallahu alayhi wa ci la amalee mboole mi ngi fi ci cosaan moom la amalee mboolem mi ngi fi ci cosaan voilà nga xam ne moo tax mu melale ko comme mishkat mooy niche moo tax mooy tabernacle fi nga xamante ne affaire yi foofu la di foofu la yëpp daje mais foofu la lépp di génnee ah voilà léegi yent bi sallallahu alayhi kon moom la yàlla njëkk a amal bi mu ko amalee maanaam leeram à part de leer googu ci la amalee mboole mbindi fi asamaan yi ak suuf si ci ay détails yu wuute ak processus bu wuute bu bu bu bu mu topp mais ñëpp ci loolu lañu amee <coughs> léegi bu ñëwee ci. Euh, bu jugee foofu maanaam processus bi di dem di dem di dem ñu jaar étape yi ba keroog ñu delluwaat ci yàlla complètement loolu mooy benn étape hmm. mooy benn cycle mooy cycle bu mag bi am na beneen cycle bu tàmbalee ci alastu bi rabbikum bi xanaa du may seen borom bi ba gaa yi dem ba yawmal xiyaamati boobu mooy deuxième cycle bi ba yawmal xiyaamati et que troisième cycle bi mooy bi nga juddoo ba keroog ngay dee parce que bi nga juddoo dañ naan lan ah jóge na ci boromam hadiisu ahdin bi rabbihi dafay doog a jóge ci boromam am nañu gan wala ñuy wax ñëw na après mu dee ñu ne dee na dellu na ci boromam voilà ce qui veut dire que ni point de départ bi mooy point d'arrivée bi benn la parce que résultat bi mooy nekkoo ci àdduna bi loolu mooy résultat bi. maanaam point de départ ak point d'arrivée bi foofu looloo nekk muy nekk cycle parce que point de départ bi mooy point d'arrivée bi maanaam nekkoo ci àdduna saa waay nekkatul ci àdduna bi maanaam nekkul kon nekkul ci àdduna bi voilà bu ñuy comptabiliser population mondiale kenn doot ci booleet comme ni nga xamante ne avant bañ doon comptabiliser population mondiale kenn boolewu ko ci moom tax mu nekk benn cycle man cycle bi mooy point de départ bi mooy point d'arrivée bi moo tax loolu boo comprendre dafa bokk ci xam-xam yu kawe yi nga xam te soo comprendre da ngay comprendre lu bare bare bari ci ci ci ci yoonu yàlla mooy ne point de départ bi mooy point d'arrivée yoonu yàlla loolu la yoonu yàlla yépp loolu la de départ mooy point d'arrivée moo tax ku bëgg a noppalu day comprendre ne point de départ bi mu delluwaat foofu xam ne foofu mooy point d'arrivée bi su paree noppaloon kon étape bi nga xamante ne kon étape yooyu nga xam ne ñooy ñetti étape yi yooyu ñoom ñoo existé ci cycle dundu nit ki euh, kon xëy na ñu ñëw ci yenn étape yi euh, parce que yu yenn détail ci yenn étape yi mais ñu wax li nga xam ne moom la euh, Seydina wax radiyallahu anhu ba noppi mu ne naa minal qawmi am na ci nit ñi man koo xamante ne tuy yat tënkéléef na ko loo ñeel ko almaraaxil euh, jaar jaari yi maanaam étape yi maanaam daf ci am ñoo xamante ne dañ koo tënkalal étape yi dañ ko ko compressé ce qui veut dire que li nga xamante ne normalement moom la ñëpp waroon a jaar fi ñëpp di jaar moom jaarul bi muy jaar na fépp ci ci lu gaaw wasuya ñu lem lowoo ñeen ko almasafaat distance yi maanaam distance ñu waroon a xotti ñu lemal ko ko baynal manazil yi diggante wàccuwaay yi maanaam demeure yi parce que dix demeure la am étape yi kon distance yi nga xamante ne moom la nit ki waroon a dox diggante ci demeure yi distance yooyu yëpp dañ ko ko wàññil wasala bu ko defee mu daal di jokk ilallaah jëm ci buur yàlla allah woowa te moom fii haadihi daar mi ngi ci biir kër gii ak dunya bi aji suufi waaw au départ maanaam euh, étape yooyu au lieu muy dem étape c'est-à-dire que lan au lieu muy juddu ñu ne ñëw na àdduna mu dund dund dund dund dund après dee jot mu dee <coughs> jóge fi <coughs> dem barsax après jóge par sax yowmal xiyaam ñëw mu dem gaa yi dekkee mu dem taxawaaloo gaa yi di xaar tàngoor yi et cetera atte yi gaa yi def nangam nangam heure dem àjjana jot mu daal di dem dugg daal di nekk foofu nekk foofu nekk foofu ba mu def ci kasib bi fi nga xamante ne foofu lay joxe rendez-vous ak yàlla allah ah ngir di ko mën di gis ah allah ah c'est ah après mu jige fa après étape bi di dem ba mu delluwaat ci yàlla au lieu loolu du muy xaar parce que loolu dafa gudd quand même étape bi yàgg la yàgg yàgg la parce que rien que entre bi nit ki di dee ak yawmal xiyaam bi muy ñëw rek loolu déjà mën naa gudd lool yawmal xiyaam cinquante mille en la ci suñu bis yi euh, donc benn bés la mais cinquante mille en lay durer. voilà taxawaay bu njëkk bi rek 400 années la lu yent bi wax sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, donc loolu ay ay ay jamono la voilà ay jamono la après bu gaa yi de bu mu dem àjjana àjjana ak yàgg na ak a foofu gaa yi dañ fiy dund lu du jeex. après ñu jékki-jékki muy doog a dem ci kasib bi fi nga xam ne fa lay nag léegi nag di di di jàkkaarloo ak borom bi subhaanahu wa ta'ala di ko di ko gis ah parce que du dugg rek gis yàlla étape la tamit rendez-vous yooyu ñuy joxante <coughs> àjjuma yi ñoom ne yawmul masjid lañ ko tuddee bisub doole gi waaw hmm? ah. euh, après mu bu loolu jeexee mu doog a delluwaat ca yàlla nag complètement loolu dafa gudd trop am na nag ñoo xamante nag dañ leen koy tënkal fii ci àdduna maanaam moment bi fekk ne ñi ngi dund ci àdduna étape yooyu yëpp jàll nañ ko étape yooyu yëpp jàll nañ ko voilà maanaam cycle la en trois cycle la dix étapes yooyu trois cycles lañ cycle bi gën a tuuti mooy nit ki bi mu juddoo ak bi muy dee juddu na dee na nekk na ci àdduna bi maanaam biir dund àdduna bi yëpp benn cycle la te euh, xoolal li borom la wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a am na ci yéen ñoo xam te ne dañ leen di delloowaat ci fi gën jaar suufe ci dund su ko defee dootoo leen xamante ginnaaw xam-xam dara maanaam nit ñuy def euh, couveuse yi ñuy dugal xale yi prématuré parfois nit dana dem ba nekk mag màggata màggata màggat ba ñu dugal ko ci loolu noonu maanaam ni nga xamante ne tamit noonu lay nekkee koo xamante ne euh, euh, cordon ombilical bi lay dunde ci biiru yaayam am na bu demee ba ba ba feebar yenn feebar yi ba nga xamante ne mënatu la dundee leneen kor foofu la ñuy bëttaat muy dundee foofu maanaam parce que dañ leen di delloo noonu la et affaire bi cycle la en fait nii ngay def allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala lakum min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala lakum min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yàlla mooy ki nga xamante ne moom moo leen bind alquran yàlla sóoratu Gaafir yàlla mooy ki nga xamante ne moom moo leen bind ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen néew doole ginnaaw néew doole gi mu def leen ngeen nekk ñu am doole am kàttan waaye ginnaaw am kattan doole googu kattan mu daal leen di delluwaat ngeen nekkaat ñu néew doole affaire yëpp question de cycle la ngeen néew doole màggat après ab jaww ah bi noonu la demee ah xale bu tuuti bi. day bëri yoo xamante ne du ko xam ndax xelam ñoragu ci yeggagu ci buy màgg xel mi gën a ñor muy di gën di formé muy gën di màgg di am ay capacité di dajale ay expérience mais day delluwaat di delluwaat di delluwaat bu deewul noonu lay delluwaatee ba naaxaat ba mujj yoraat xelum xale voilà affaire bi ay étape ay cycle la en fait cycle la cycle la question de cycle la question de cycle la question de cycle voilà léegi cycle bu njëkk bi nag mooy boo jógee ci àdduna bi boo juddoo juddoo ak dee mooy cycle bu njëkk bi mooy bi gën a ndaw ci cycle bi en fait boobu du cycle bu njëkk bi mooy cycle bu mu jubit parce que cycle yi de benn bu mag bi dafa nekk ni beneen bi nekk ci biiram bi ci des nekk ci biiram voilà cycle bi noonu la dem ñaareelu cycle bi nag mooy yawma alastu bi rabbikum ak ba yowmal xiyaamati fi ñuy àttee gaa yi loolu mooy deuxième cycle bi ndax fële borom bi daf leen laajoon xanaa du may seen borom fee tamit noonu lañ leen koy laajowaat ñu ñëwaat est ce que nan ngeen doxale woon ak la ngeen waxoon ne xanaa du may seen borom pacte boobu nan ngeen ci doxalewaate boobu mooy deuxième cycle bi <coughs> troisième cycle bi nag mooy bu mag bi <coughs> euh? voilà nekk gi nekk ci xam-xam yàlla nekk ci géeju essence bi delluwaat ci géeju essence bi mooy jeex gi ñu jeexoon ci yàlla delluwaat jeexaat ci yàlla am na nag ñoo xamante ne kon lan ñoom yoon wañ doon jaar yoon woowa dañ leen koy lan dañ leen koy tënkal dañ koy lem bu ko defee ñoom fii ci àdduna la ñuy accès déjà fële nga xamante ne moom mooy extrémité bi fekk ñoom ñu ngi fii ci àdduna bi déjà mu ne waxaaga te lii huwa mooy aslu suluki mooy cosaanu soobu gi fi yi ci yoon ak suuf yi yu waa nitu sax li ñu sell ñi te suuf yi mooy mooy ñi nga xamante ne mooy man man safa mooy ñi nga xamante ne ak suuf yi huwa man safa voilà yi mooy ci sell ki nga xam ne dafa dem ba sell complètement voilà maanaam boo gisee ñuy sóobu ci yoonu tasawuf yépp lii rek la ah maanaam mooy yoonu gudd wi lañ bëgg nga gàttal ko yow bu ko defee nga gaaw dellu ci yàlla balaa ngaa dee <coughs> nga sellaat delluwaat ba nekkaat comme na nga nekkee woon ca njaal benn ga au ngay def étape yu gudd yi comme ni ñu koy wax rek wiiri wiiri jaari ndaari au lieu nag ngay wiiri di wiiri di wiiri di wiiri demal ndaari benn yoon waaw parce après wiiri yi day son dalay sonal moo tax fan nafsu nag bakkan hiya mu allati mooy nga xam ne tahjubuka moom moo lay yiir anillaahi wëllëg yàlla amul problème ah. en fait li la yiir lépp lenn kese la distance yi ngay dégg naan dañ koy xotti booy sayru bi sayru bi ñuy wax sayru bi ah tukki di dem ci yàlla amul benn distance booy xotti en réalité parce que yow sa digganteek yàlla amul distance ah aha li borom huwa aqrabu ilayhi min hablil warid moom yàlla moo gën a jege comme niñ ko wolof yi dañuy buumu xol lañ koy mooy vestibulaire mooy buum bi nga xam ne mooy ne fii ne yàlla moom moo ko la gën a jege yàlla moo la gën a jege yow sa buum boobu maanaam moo la gën a jege sa bopp nit ku ne jege na boppam du parce que amul dara lu gën a jege sa bopp ko yow sa bopp amul dara mënu a jege ba gën laa jege yow sa bopp ba mu des yàlla yàlla nag moo la gën a jege sa bopp comme que yàlla moo la gën a jege sa bopp kon yow amul fenn foo jëm pour wuti ko li nga koy seeti jee feneen en réalité ci yow mii la ne foofu la ñu bari di tardé parce que dañuy wëri ji loo xamante ne en réalité jarul ñuy dem feneen di ko wuti fii la ne mi ngi mi ngi ñoom ci seen bopp ñoom ah kon yàlla moo la gën a jege sa bopp au moment où yàlla nag moo la gën a jege sa bopp kon distance bi ngay xotti pour dem ci yàlla en réalité existé wul sayru bi ñuy wax tukki bi yëpp en réalité du tukki en réalité du tukki dem ci yàlla parce que balaa ngay dem fenn day fekk ne kooku sori la wala mu am distance bu dox seen diggante mais distance boobu existé wul mais li am mooy ne sa bakkan moom mooy barrière bu mag boobu en fait moo sa bakkan moo tax nga am impression que ni am na distance bu dox sa diggante ak yàlla bakkan bi moo ko waral bis boo ko tojoon ba mu jeex rek jeex na wax nañ ko ci ñaar am na ñaari wala ñetti jotaay ci ginnaaw nan lañuy xeex ak bakkan bi loolu lan mooy bakkan ak nu ñuy xeex ak moom ah, ah waaw nañ ko ci y a deux deux deux ou trois séances voilà kon bakkan boobu rek ngay éliminer bis boo ko éliminer c'est bon yegg nga te bu boobaa da ngay daal di delluwaat ca cosaan fa nga tàmbalee te mooy lan ci yàlla kon fa isa saa yoo xamante ne af nay taxaa jeexal nga ko moom bakkan bixtiyaarika ci saktaan miif ya xayaatika ci sag dund at dunyaa bu suufe gi faqad dëgg dëgg léegi wasalta jokk nga ilaa rabbika jëm ci sa borom jeex na léegi jokk nga ci yàlla ñu naan yegg nga xam naan yegg nga loolu la connecté wu nga léegi am na connexion léegi yegg si nga mais nag bakkan bi xam nga yow lii la yàlla lay gën a jege sa bopp yépp li tax ba connexion bi existé wul mooy barrière boobu di bakkan donc moom rek moo fi nekk ñuy xeex ak moom loolu moom moo tax en li ngay xeexal ki ngay xeexal nekkul ci sa extérieur ci sa intérieur la ne loolu waxoon nañ ko ci jotaay yooyu boobu noonu bi ñu doon wax bi ñu doon junju léegi tey lépp looy xeexal en réalité ci àdduna bi en fait il faut il suffit que nga xeex ko ci sa biir rek mu éradiquer wu ci biti <coughs> xër bëgg xaalis lool il nga xeex ko ci sa biir ba mu dee ci biir rek après mu jeex problème mu xaalis léegi léegi xaalis ci jëmmi boppam dootul nekkati lu lay lu lay yàqal ci sa ci si dara ngir léegi rey nga ko ci sa biir xol sa bakkan rey nga ko foofu xeexal nga xeex nga ak moom foofu ci sa bakkan ba mu dee léegi léegi euh, ay problème mu xaalis euh, di njuuj njaaj di triande gars yi ak yooyu yëpp dootoo ko defati maanaam xaalis dootu la jaralati loolu donte mi ngi nii matériellement ci biti dootul amati incidence ci yow du la gàqalati sa xol lu tax parce que bëgg maanaam xër gi nga ciy xër loolu xeex nga ak moom ci biir ba yàq nga ko léegi jeex na voilà koo xamante ne par exemple xale yu jigéen ñi ñoom maanaam ku ku ko ci romb rek moom mu xool la ah après mu jaral ko di def lu ne yu jaaduwul bis bu bëgg kii boobu bu ko reyee ci boppam bu ko reyee ci boppam ci biir maanaam ci bakkanam effacé ko fa bu boobaa xale yu jigéen ñi mën nañ nekk ay cent deux cent nekk duñ ko fitnaalati dootuñu ko fitnaalati so donc ñoom seen existence ci fii nii dootul nekkati problème en fait fi muy nekkee problème mooy bu dee ci biir moom ci biiram moom da problème la fa voilà loolu nag topp ko ci lu ne topp ko ci lu ne voilà problème boo digg rek ci rek mi ngi ci biir moom boo ko moo tax monde réel bi maanaam monde matériel bi nga xamante ne la monde matériel bi nga xamante ne moom mooy mooy mooy gaañ nit ki maanaam moo koy teree mu yegg ci yàlla en fait nekkul ci extérieur ci intérieur la ne mooy bakkanam léegi su ko reyee foofu teg ko tas ko mabal ko jeex na léegi yegg na ci yàlla parce que moo moo moo fi nekk nekk barrière entre ki nga xam ne moo ko gën a jege boppam subhaanallah <coughs> subhaanallah kon loolu moom mooy <coughs> mooy yoon wi hmm. euh, léegi bu ñu jëlee étape yi am na yuñ ci gisoon ci étape yi gisoon nañ ci euh, alastu bi rabbikum ne ci waad naaman la amoon en fait borom bi subhaanahu wa taala bi mu amalee melo bi mu la yent bi sallallahu alayhi waxoon nañ ko ci turam yi turam yu mag bu mag bi ah. la la ko amalee en fait te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moom mooy jëmmi tur bu mag boobu nga xam ne moo dajale mboolem yeneen turam yi kooku yonent bi la sallallahu alayhi wasallam moom moo dajale mboolem tur yi moom mooy ki nga xamante ne euh, mooy secret borom bi subhaanahu wa taala boobu nag sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi nga xamante ne moom mooy euh, mooy réalité wu cant gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala santoon boppam ci njàlbéen ba dara amut te ci cant googu ci la turu yàlla bu mag bi feeñ génnee te loolu ci la borom subhaanahu wa ta'ala amale mboolem mbindeef ndax àdduna bi du dara lu dul tur boobu moo tax tur bu mag boobu ñu naan ko nuqtatul baay tur bu mag boobu moo tax ko lan nuqtatul baa point point wu baa tomb boobu mooy gis nga buñ bismillahir rahmanir rahim buñ ko bindee ah gis ngeen baa bi ànd ci bismillahir rahmanir rahim dafa spécial moom rek la bindee noonu mooy dañ koy rëdd mu mel ni alif ñu doog ko wàcc ah tomb boobu nag <coughs> mooy moom la cosaan lépp cosaanu moo tax mooy tomb boobu mooy tomb xaqiqatul muhammadiyya moom ci la àdduna euh, bi yëpp moo tax àdduna bi bi muy am ci tomb la tàmbale tomb boo xamante ne euh, volume bi volume indéterminé la amul amul volume àdduna bi muy tàmbale point bi mu tàmbale amul volume xam ngeen c'est indéterminé mais densité wu volume bi dafa infini densité wu point boobu dafa infini amul fu mu yam ba tax bi mu bi mu bi ko borom bi amalee affaire bi def ubbeeku àdduna bi yëpp ca sosoo si lépp génnee ci maanaam c'est comme si point bi dafa nekk ni après programme bi maanaam ni borom subhaanahu wa ta'aala dëxëñ ci pro ci point boobu muy génn di feeñ ndànk di génn di leer di génn di di génn di génn di yaatu di génn di ubbeeku di yaatu galaxie di formé wu ah et cetera voilà lépp di formé wu muy ubbeeku te du deñ di ubbeeku du deñ di ubbeeku parce que lan la ay manifestation mboolem tur yàlla yi ak meloom yi la moo tax mu ne wall was samaa naaxaa bi aydin wa inna la muusi'uun asamaan maanaam univers bi la ci jublu ñu ngi nii tabax nañ ko ak doole gu mat sëkk wa inna la muusi'uun te ñun faww dañ koy maanaam ñoo ngi koy yaatalal maanaam ngir ne ci xaddara turu yàlla bi nga xam ne moom mooy al waasi' ci lay tàllaloo saa su ne ndax yàlla moom mi nga xam ne mooy alwaasi mooy ki yaatu ki nga xam ne moo yaatu mooy le vaste hmm? immensément vaste <coughs> hmm? lu tax maanaam ni mu muy ni mu yaatoo noonu moo tax bépp mbir bu ne benn mbir rek nga <coughs> ngir ne manifestation benn nga ci turu yàlla yi moo tax nit ñi li nit ñi nit ñi li ñu bëri bëri bëri bëri amul kenn ci ñun ku niroog moroomam amul. boo nee eh, yow diw xanaa mbokk diw ga mais da ngeen niroog en réalité euh, li nga bëgg a wax mooy da ngeen am ay traits yoo leen yoo leen yu may rappeler diw. ay traits yu may ci yow yu may rappeler diw yu may fàttali diw. mais teg telewul mukk ne da ngeen a nuru réellement parce que mënoo leen nuru complètement ndax yàlla bu bindee dara du ci bindaat leneen benn ci turam du ci bindaa leneen ndax day yaatu loolu ci ndax yàlla moom moo mel noonu moo mel noonu waase woowu la léegi képp kenn nag ci ñun kon benn la ni ki noonu atome bu nekk particule bu nekk ci univers bi benn rek la te xoolal milliards nit ñi existé yëpp ñi mës a amul kenn ku ci nuroog moromam ku juddu rek yor ay yor yor melo boppam ku juddu rek yor melo boppam. ku ku nga gis beneen façon nit bu musta exister maanaam beneen nit bu musta exister voilà ak ADN yeeg ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp day tegtale ni borom subhanahu wa ta'ala yaatoo noonu la nag univers bi yëpp noonu la mel. univers bi yëpp noonu la mel noonu lay ubbee mais loolu yëpp ci toog tomb boobu la génnee wi rek def génn ah ubbi génn génn te du te <coughs> mais dañuy dem a dem a dem comme ni mu ñu tàmbalee woon ci point boobu noonu la ñuy delluwaatee ba nekkaat ci point boobu ñépp nekkaat ci ci point boobu voilà. Euh, léegi moo tax borom bi subhaanahu wa taala euh, bi mu amalee loolu dafa am suuf suuf si moo tax suuf si la jël mu nekk en réalité ajjanaam bu mag bi <coughs> suuf si mooy ajjana bu mag bi ajjana ba la ñuy dem insha allah ëllëg àjjana boobu àjjana bu euh, gën a rafet la moo gën a rafet moo gën a rafet moo moo dàq moo gën a neex waaye nekkul àjjana bi gën a mat le plus complet non mooy le le, le plus beau le plus sublime hmm? paradis le plus splendide mooy boobu bëre incha allah fi ñu war a dem mais euh, àjjana bii ñu ne fii ci suuf si mooy le plus accompli le paradis le plus complet lu tax parce que lépp fi daje lu positif ak lu négatif te fële lu positif rek fa am fii lépp lépp fi daje lépp tout loo fi bëgg gis gis ko fi. mën nga fi gis sax safara maanaam àjjana la boo xam ne safara sax mën nga ko fay gis fii am na lu ne tout est là tout euh, euh, donc àjjana ji ñu ne mooy àjjana bu bu mat bi bu gën a parfait suuf nag suuf borom subhaanahu wa ci la bindee maam aadama alayhi salaatu salaam ci leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee maam aadama maam aadama nekk donc ban mu am suuf soo xam te ne daf ko bindee ak loxoom moom yàlla comme ni nga xam te ne noonu moom mooy expression bi mu utiliser ci alquran maanaam muy tajalli feeñu waayu loolu ndax loolu tajalli la du essence am mais bii pas eh, kii la manifestation la Ah, bi mu ko mooñee maanaam bi mu ko pétriré suuf soosu ba defar ko maam aadama defar ko mu defar ko ci jëmm ji nga xamante ne mooy jëmm ji gën a mat ndax suuf si lépp lépp lu nekk ci suuf si ak asamaan yi yëpp mu ngi daje daje na ci nit ci doomu ci nit mooy Seydina Adama alayhi salaatu wa salaam ba pare maam aadama ko yor forme univers bi et univers bi yëpp yëpp yor forme àdduna bi yëpp maanaam yëpp yor forme moom Adama alayhi salaam mais moom aadama euh, bi ñu ko bindee dañoo bindaale ci maanaam ñu nekk ñu ñu pétrir ci ndiggam moo tax képp kenn ci ñun dafa am benn partie wu maam aadama bu feeñ ci moom moo tax ñun ñëpp ay doomu maam aadama lañ alayhi salaam ñun ñëpp am na benn maanaam maam aadama bi mu juree dafa am benn partie boo xamante ne lu jamono dem dem dem dem partie boobu ci maam aadama dina am partie kenn ku ci nekk nag bokkule ko sa morom boo xamante ne da ngay gis ne parce que ci banu biñ bindee maam aadama yow ci nga génnee moo tax nga mel nii nga mel maanaam moo tax nga yor forme bi maam aadama yor Euh, léegi ñun bi ñu bu ñu bu ñu ganee àdduna ñëw daal di tabarkal nekk ci kaw suuf léegi nag dañoo war a dañoo war a sóobu nag léegi maanaam parce que fii mooy place sóobuwaay bi cycle bii ñu ne mooy place foofu sóobuwaay bi du feneen mais yeneen place yi ci des yëpp mooy étape yu ñu yi ci des yi ñu romb yi benn bu ci nekk dafa am ay xaqaayiq yoo xam te ne ñoo fa am ay ay ay détails ay ay réalité en fait lépp nag lu tax loolu moom moo tax nit ki xam nga li tax nit ki gën a foor nga xam ne foofu moom la borom bi di mën a manifester woo ci moom mbooleem turam yeeg melo mi c'est parce que ban bi nga xamante ne moom la bindee moom aadama moom mooy ban bi nga xamante ne mooy suuf soof mooy ban bi nga xamante ne moom la euh, moom la mooy place su manifestation mboolem turu yàlla yeeg melo mi loolu moom moo tax maam Adama alayhi salaam mboolem tur yàlla yeeg meloom yi mu dugal ko ci mu def ko ci moom mooy wu allama Adama asmaa kullaha yàlla xamal maam Adama mboolem tur yi c'est-à-dire que tur yi turu mbir yëpp ak turu yàlla yi nga xamante ne ñoo tax mbir yooyu am mais mais nag tur yëpp la ko yàlla xam te tur yooyu yëpp du dara lu dul point boobu ci baabi ah boobu kese la mooy tur yëpp moom moo ëmb mboolem yeneen tur moo ëmb mboolem univers bi ah point boobu nga xamante ne subhaanallah moom la yàlla maanaam bi kon borom subhaanahu wa bi mu ko xamalee man aadama maanaam dugal ko ci moom mu incarné ko moo tax nit ñëpp bu ñuy judd dañuy judduwaale capacité boobu capacité wu mën a accepter mën a recevoir tajalliyaat yëpp manifestation boroom bi yëpp subhaanahu wa ta'ala voilà ba pare borom bi subhaanahu wa noonu la ko bindee lu gën a yéeme mooy daf cee boole wal ci moom ruuxu boppam moom yàlla te mbooleem àdduna bi mbooleem nit ñi ruuxu yàlla ruux yàlla ruuxam la la ëf la wol ci ñoom maanaam wol mooy ëf souffler voilà souffler moom la def ci ñoom et que ruux boobu mais loolu nit ñi rek ñoo am loolu ah ñeneen ñi ci des amuñu ko euh, ruux boobu nga xam ne moom kon ruux bi nga xam ne ruuxu borom bi la subhaanahu wa taala en réalité moom moo nekk ci ñun ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que ñun mën nañoo taxaw taxawaayu borom bi subhaanahu wa moo tax ci fi mu jeexale sóoratul an'am huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fiima aataakum borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy ki nga xamante ne moom moo leen def ngir nekk ay xalifaam ci kaw suuf loolu moom moo tax képp kuy nit rek xalifa yàlla la ci kaw suuf moo tax képp kuy nit prérogative bu nekk xutbu nekk na ci moom possibilité bi nekk na ci moom léegi nag il faut que mu entraîner mu def exercice yi waral mu mën a nekk mu man mu man koo mat war koo mën a doon foog mu jaar fi nga xamante ne moom moo tax loolu moo tax muy nekk muy moo tax ñu def tarbiya bi ngir mën a incarner xilaafa googu nekk ki nga xam ne yaa wuutu yàlla ci kaw suufam si waaye jéggi ko nag wuutu yàlla ci univers Euh, ñun bi ñu borom subhaanahu wa moo tax suuf soosu nga xam ne moom la bindee maam Adama suuf soosu la jël yaatal ko mu nekk mu nekk mu nekk montagne bu mag montagne bu mag a mag a mag a mag a mag boo xamante ne mu ngi tudd xaaf lu tax qaaf qaaf wal qur'aanil majiid allah qaaf ah na borom bi wax ko wal qur'aanil majiid qaaf sël ñi dem nag ba yegg ci niveau qaaf ba yegg niveau qaaf xaqiiqatan ñoom ñooy ñoom ñooy nitu yàlla yu mat yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mais xaaf bu leen yaakaar na ci kenn ci wàllu yi dégg ndem na fa de wala yegg na fa de ñoom waa ahlu diwaan li ngeen ne waa diwaan duñu duñu gaayu xaaf non non euh Euh, naka <coughs> xaw ma naka laa ko waxee tey fële ci jawaar xaqaax dafa bi ñu hmm? ah, euh, naka euh, ndaqaaxil ajillatil awliya xaw naka la fàtte naa nu hmm? hmm? mooy kasib bi walla kasib bi nga xamante ne indaqaaf mooy moo nekk ca xaaf xaaf bi nga xamante ne yent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy gis nga kasib boobu ñu doon wax xam nga alquran wax nañ la léegi seen sànq ne buñ demee ba mujj ba àjjana ca fin ba fi gaay di dajee ak borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy ci kasib boobu junni foofu ci dune yooyu maanaam ay tund la yu weex misk la tund misk la yoo xam te ne dañoo weex tal tal tal tal yoo xamante ne ci xaaf lañ ne parce que xaaf en fait benn couleur la am réellement mais am na dune yu weex yooyu ci biir ci ci ci ci partie boobu <coughs> mais montagne boobu noonu mooy montagne wàll yi nga xam ne mooy mais ñu mag ñi ah mooy ñi nga xamante ne dañoo nekk ci en même temps daf montagne la boo xam ne mi ngi ci suufu àdduna bi mi ngi ci suuf ci suufu suuf fu àdduna bi et en même temps mi ngi ci extrémité bi ca kaw a kaw en même temps voilà loolu moom moo tax euh, foofu la foofu montagne boobu montagne la boo xamante ne boo fa demee da ngay gis contradiction yu exister maanaam possibilité wu contradiction day exister c'est-à-dire mbir da ngay gis mënam gis mbir ba pare gis contraire bi loolu foofu possible na fa lépp loo xamante ne yi dañ naan fii non mais ça c'est loolu man ne saa yi waxal lu foofu boo fa demee loolu am na mën na fa ne lépp lépp moo tax ay réalités yu extraordinaire ñoo fa ne montagne boobu voilà ay mbir yoo xamante ne par exemple nit ki moo tax buy gént li muy gént réalité la yuy manifesté woo ci montagne boobu voilà moo tax parfois ngay gis koo xamante ne moo tax gént nekk lu doy waar nga gis par exemple koo xamante ne euh, day day gént nekk dëkk boo xamante ne mosu faa dem. wala yu mel noonu te en réalité mi ngi ci kaw lalam tëdd parce que ña contraire mën nañoo nekk foofu wala mu mu dee mu gént ñu rey ko ba pare mu continuer di gis liy xew ak yeneen ak yeneen di gént di dox ci kaw ndox mi ak yeneen ak yu bare bari yoo xamante ne saa xaaju ko bay man moom man mësu ko imaginer mais mu koy gént wala muy gént di naaw ah dana gis lool ku gént jékki-jékki gént di naaw ah voilà wala yooyu c'est parce que ay manifeste yu manifesté woo ci montagne boobu xaaf mais euh, suuf soosu nga xam ne moom lañ ko defaree maanaam moo nekk foofu suuf soosu moo tudd ardu simsima suuf soosu la moo tax foofu la lépp manifesté woon alastu bi rabbikum nag bi mu amee ci en réalité bi mu amee ci Arafa fii ah ci jëmm moom aadama alayhi salaam mi ngi woon Arafa borom bi subhaanahu wa ta'ala yëngal ak loxoom maanaam ci lii la ba tey maanaam bu ñu comprendre bu ñu ko comprendre comme membre physique voilà membre du corps physique déedéet euh, bi mu defee yëngalee kon ak loxoom lan ndiggal mam aadama alayhi salaam ñun ñëpp ñu wuyu xam ne suñu borom mu ngi wax ak ñun mu ne ñu alastu bi rabbikum xanaa du may seen boroom ñëpp ni ko ahankay loolu réalité la boo xamante ne mi ngi ko defee ci physiquement ci moo ci montagne Arafa mais xaqiiqa bi ci jabalu xaaf la amee montagne xaaf la amee waaw hmm? euh, xaaf kon maanaam du fii yëpp ah ginnaaw aras boo yéegee ba weesu aras complètement dem ah <laughs> te gannaaw ak gannaaw ak gannaaw foofu la ne. ah. voilà ba mu des pour ñi nga xam ne ñoom la ñoom ñoo sóobu ba yéeg ba ba ba dépasser lu yooyu yëpp. Euh, bon après foofu ay réalité yu jeex ñoo fa am mais borom bi subhaanahu wa euh, dañ ko tuddee xaaf parce que aussi xaaf voilà euh, boo demee ci ginnaaw maanaam montagne boobu ci montagne boobu am na euh, ngir ne réalité yi fa yëngatu moom mooy xaaf bi boo tax bu ñu naan min xaafin ilaa xaaf min xaafin ilaa xaaf mooy mooy de buñ jugee ci xaaf de xaaf à xaaf de xaaf à xaaf mooy lan mooy su ma jugee mooy mooy pré-éternité ba éternité loolu lay tekki ndax xaaf boobu noonu foofu jamono ji lay tekki mooy fi nga xamante ne amul fu mu tàmbalee ci jamono amul fu mu jeexee ci jamono loolu a tax montagne xaaf dafa nekk montagne boo xamante ne dafa am avant maanaam di déterminer pré-éternité ak ak éternité à xaaf bi comme tamit ci espace bi moo nekk ci suufu suufu ba pare moo jeexal tamit espace bi ca kaw a kaw a kaw a kaw moo buñ ne xaaf ba xaaf mooy début wu espace bi ba fin wu espace bi mais loolu xam ngeen ni cycle la qaaf dafay déterminer aussi alquran moo tax borom bi ne qaaf maa ne wal qur'aanil majiid euh, te surtout qaaf xool euh, waaw non mooy sourate 53 mais nombre de aaya bi laa bëgg a gis su ma fàttalikoo 45 la exactement loolu la mooy aadama 45 mooy aadama maanaam mu dellu ci liñ doon wax ci ah relation bi mu am ak moom aadama ni suuf soosu lañ ko bindee euh, <coughs> léegi <coughs> maam xaaf <coughs> kon day junju maanaam ak alquran maanaam moo tax nitu yàlla yi dëgg mooy nitu xaaf yi moo tax borom yi xoolal li yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam hadith sayyidina anas la radiyallahu anhu mi ngi ci sunan ibnu maaja ak musnad imam ahmad rahmatullahi alayhima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith sayyidina Anas radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi ahliina fi nnaasi yàlla de am na ay ñoñam ci suuf si ñoo xamante ne ñii moom waa yàlla lañ voilà ak ñoñam maanaam buñ naan waa kër yàlla yàlla am na ñooñu voilà moo tax bu gaa yi bëggee bu bu gaa yi ne mun waa kër gii lañ kii waa kër gii lañ yow fexeel ba nekk waa kër yàlla boo nekkee waa kër yàlla rek jeex na waaw après kun ku ku nekk mën na mën na mën na woote woo kër gu ko neex bàyyi ko mu woote foofu yow nga dem farak yàlla nga nekk waa kër yàlla inna lillahi ahliina fi naas yàlla am na waa kër ci kaw suuf ñoo xam ne ñoo ñooy partisan am ñoo ñooy gaayam yi dëgg-dëgg qiila man hum ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waa ñoo ñooy ñen yow yi ndawal yàlla li mu ne ahlul qur'aan hum ahlullahi wa xaafatu ahlul mooy gaay alquraan yi ñoom lañ doon wax keroog ne ñoom ñooy waa alquraan gaay alquraan ahlul qur'aan yi ah voilà ñoom ñooy waa yàlla ñi te ñooñu ñooy ñi yàlla jagoo dëgg dëgg dëgg taf leen ci boppam maanaam tey buñ doon wax ne foofu mooy pale bi palais palais maanaam buñ ko meloon xadara yàlla bi dëgg dëgg dëgg ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo sës ci yàlla rëkk. déedéet non non non du ñooñu. voilà moo tax wax ñu wax ñu leen Quraan yi te d'ailleurs sax bon comme yaakaar naa sëñ Fallou laa dégg mu koy wax dañ leen wax xanaa non mais dañ leen koo kii rek voilà ahlul quran mooy waa al quran mu ne ñooñu ñooy waa yàlla mooy gaa yi mooy waa jabalu xaaf moo tax jabalu xaaf du caaxaan de du caaxaan de boobu laa ilaaha illallah nit ki nag bu demee ba ci sommité yi bu bu bu demee ba traversé étape yi traversé traversé traversé ci lay doog a yeggee foofu moo tax ci lay doo a gisee nekk koo xamante ne fu mu toll mi ngi gis gis yàlla parce que lu tax parce que foofu mooy place manifestation wu yàlla loolu moom moo tax place boobu su amutoon kon wàcc gi borom bi subhaanahu wa di wàcc ci ñetti maanaam ci asamaan su njëkk si ci bu guddi gi xaajee ci yenn riwaayat wala bu ceeru guddi gi wala boog euh, euh, par exemple nekk gi borom bi di nekk suñu kanam suñuy julli di jàkkaarloo ak moom ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp manifestation yooyu yëpp ak le fait mu muy ci kaw arasam ak par exemple muy muy mu muy mu ñuy mën a tudd ay bëtam wala ay loxoom ak yu mel noonu loolu kon doonu woon mën ne manifestation yooyu yëpp doonuñu woon mën ne manifestation yooyu ñi ngi mën a nekk ñi ngi possible mooy théophanie yooyu mooy manifestation divine yooyu dañu possible pourquoi parce que yooyu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi koy manifester ci jabalu xaaf montagne boobu la koy manifester et que ñun suñu buggee nekk ñoo xamante ne tout le temps ñi ngi ci jamono ci manifestation yooyu faaw dañuy dem ba foofu mais dem ba foofu dafa am prix maanaam voyage la boo xam ne li maa ngi gis gars yi di bëgg a dem ñenn ñi di bëgg a dem Mars wala ci lune bi surtout ci lune bi la yaakaar na am na ñuy organiser voyage boobu waaye dafa mel ni ay milliards ngay fay pour mën a dem ay milliards la maanaam bu kenn bëggee dem mm-hmm. ah. Mm-hmm. voilà segam ci weer yi donc ay milliards ngay fay. non ay dollar waaw <coughs> ah non du CFA kay waaw ah. segam ci weer wii la gars yi di bëgg a dem di fay milliard sëñ bi yaakaar naa ni jabal xaaf boobu bëggee dem de nga dépenser mais nag bii ba li ngay dépenser du doon alal waaye nag kële dépenser milliard am yi la mu daj ba am milliard yu mu dépenser ci loolu yow dinga daj lu ko ëpp fuuf ci yoonu yàlla affaire du caaxaande du fo maanaam du du en fait parfois léeg-léeg da ngay dégg mbir yi ñu koy présenter comme si affaire bi dañ koy maye wala que comme si affaire bi c'est-à-dire que garawul quoi affaire bi yomb na affaire bi yombul nit mën naa dund ba dee nekk waliyu bu mag a mag a mag te du mës a teg tànkam jabalu xaaf loolu du du caaxaande teg sa tànk jabalu xaaf dem foofu noonu loolu du du caaxaande du caaxaan mais lii tax nga mën fa yegg mooy tarbiya bi maanaam sa xol nga sellal ko sa ruux maanaam dëppoo ak sa xol ak sa bakkan nga nga nga éradiquer ko nga dindi ko de telle sorte que da ngay delluwaat ci borom bi subhaanahu wa boobaa nga nekk ahlul quran ndax alquran li tax ñu koy wax alquran dafa maanaam bari na mais bokk na ci le fait que mu nekk li dajale tënk dajale mboole mbir yi c'est-à-dire que benn point la boo xam ne dafa centraliser lépp lépp. moo tax alquran bii nii ñuy jàng lépp ngi ci biir mboolem domaine xam-xam yi domaine xam-xam boo dem ni ngi ci yu feeñ yi ak yu nëbbu yi <coughs> yu feeñ yi ak yu nëbbu yi alquranul karim <coughs> saaba yi radiyallahu anhum ñoom ay ahlul quran lañu woon ñoom ñooy gaay alquran yi Euh, manifestation wu lan mooy nitu alquran mooy koo xamante ne du wax walla mu jëf du def du yëngal lu dul mbir mi mu dëppook alquran lu dul mu dëppook alquran lu dul mu tegu ci alquran kooku nag day am ay xam-xam yoo xamante ne yu nekk ci alxuraan yu borom bi subhaanahu wa ta'aala feeñal ci xolam mu koy mu ci ballee ndax xam nga xaaf boobu tamit mooy mooy mooy xol tamit qalb xaaf boobu xaaf bi nekk ci gis nga xaaf ah montagne boobu mooy xaafu qalb mooy xaafu quraan ah ak espace beeg temps bi comme ni ñu ko waxee maanaam mu dajale ko yépp ci benn point comme ni ñu ko euh, waxee sànq ba pare mooy xaafu xutbu loolu moom moo tax euh, en fait moo tax xaaf dajale mboolem mboolem xam-xam yi xaraf boobu noonu xaaf moo dajale mboolem xam lépp lépp lépp lépp moo parce que mais qalb boobu ñu wax mooy al qalbu muhammadi mooy le cœur muhammadien xaaf boobu la. loolu tax nit ki bu demee ba xolam nekk xal qalbu muhammadi xolu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi moom mooy mi mooy mi ngi xaaf. mais nit foo mu dem ba xolam nekk xolu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu tax li lay wan ne nag waa alu diwaan sax amuñu ko amuñu affaire boobu mooy hadith bi wax affaire Euh, groupe waa ahlu diwaan yi ne 300 ci xolu maam Adama lañ ne mu am 40 ci xolu maam non mu yent yàlla Moussa plutôt mu 7 ci xolu maam Ibrahima 5 xolu Seydina Jibril 3 Seydina Mikaïl ak 1 Seyd Seyd koo xam ne Seyd xolu Seydina Israfil la ci la tegu ci la maanaam. moom mooy moom lañ koo bindee boo xoolee yooyu yëpp moo tax kooku nekk ci xolu Seydina Israfil alayhi salaam mooy qutbu zaman mooy qutbu mooy mooy mooy mooy bu jamono. mais ba tey tudd ci ci ñoom ñëpp koo xam ne ci xolu yent yàlla Muhammad la ne sallallahu alayhi wasallam parce que loolu beneen façon nit la ñooñu ñooy ahlul Qur'an voilà umanaaw yi ñu doon waxtaanee am na ñaari jotaay ci ginnaaw walla jotaay bi passé na waaw bee la bee la ci Kunûz jotaay bi passé ci Kunûz mooy les curateurs umanaaw yi les curateurs parmi les saints ah <coughs> ñooñu. seen euh, seen moo tax seen seen xol maanaam ak ni ñu mel caractéristiques yi ñu amee mooy héritage yent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañu ñu waxoon ne moo tax al aminu yenent bi sallallahu alayhi mooy xam na mooy al aminu euh, maanaam moom ci ñooñu la bokk loolu moom ma tax umanaaw yu nekk ñuy raw ñëpp lu tax parce que yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moom ñooñu la ci maanaam bu ñu ko doon classé en tant que yeneen fi la de mais wilaya gi mu amee mooy bi ñooñu amee maanaam moom en tant que waliyu moom al mooy al amin mu curateur mooy ki yàlla koo xam ne yàlla da ko wóolu digne de confiance voilà moo tax bi mu nekkee Makka ñu maanaam moom tur boobu al amin moo tax bu ku jàpp ne c'est parce que waa Makka dañ ko dañoo dañ ko ko tuddee noonu rek parce que walla ak wóor la nii nangam c'est parce que réellement xamul ne yent bi salla xamul dëgg dëgg dëgg dëgg tur boobu lu muy teg ah. bokk na ci tur yi gën a mag yent yàlla Muhammad am sallallahu alayhi wasallam te al aminu boobu mooy 132 mooy xal bu ba tey mooy xol boobu xol le cœur muhammadien mooy le cœur muhammadien xol boobu la. moo tax ñooñu noonu bu ñu demee ba sell ci seen biir ba sell dañu nekk ahlul qur'an maanaam bu ñu demee ba parfeeru dañu nekk ahlul qur'an mooy ñooñu alqur'an yi ñooñu nga xam ne ñoom hum comme ni ko xadis bi waxee wax nañ ko léegi ahlullahi ñooy ñooñu yàlla ñooy waa yàlla wa xaasatuhu te ñooñu ñooy ñii nga xam ne ñooy ñii muy élite bi particulier ci yàlla loolu nag moom ay nelaw du ko maye ay mébét du ko maye yaakaar naa ak suma sañoon du ko maye ak a neexoon du ko maye loolu li ko maye mooy engagement bu leere leere leer ci yoonu yàlla mboolem ñi mësa incarné ma xaama boobu en fait du ma xaama sax parce que en fait ñoom amuñu maqaama ñu mel noonu parce que gars yi am maqaama xam nañ leen ah. soit dañuy dañuy nekk dañuy bokk ci ab abdal yi wala ñu bokk ci nuqaba yi wala ñu ne bokk ci nujaba yi wala ñu bokk ci ñeneen ak ñeneen ci xutbu yi ñu aktaab yi la wala xawsu la wala yooyu ñoo ñoo ñoo ñoo am maqaama mais ñoom ñii amuñu maqaama wala ñu nekk ma fàttaxul kunuz mais am nag ma fàttaxul kunuz yi mooy type boobu mooy kat mooy kat ñooñu amuñu maqaama ce qui boroom maqaama yëpp dañuy foog ne ñoom ci ñoom lañ bokk c'est-à-dire que tey kooku bu ko ab xutbu gisee day foog ne nan ànd ak am na beneen xutbu bu moo xamul moom loolu lay foog lu tax parce que su ko gisee day gis ne kii ni man ni ma mel noonu la kii mel en réalité kooku ko raw ko mais bu ko yàlla mayee ba man ko ba mu man koo xam day foog ne ñoom ñaar ñoo yam day foog ne man ni ma nekkee xutbu rek la kii nekkee xutbu bu fekkee ne dafa day mais day jàpp ne ci xutbu yi làqatu yi loolu mooy bu yàlla mayee nit ki yàlla may koo mu xam ko parce que en fait ñooñu souvent dañuy nekk ñoo xam ne même xutbu yi duñu leen xam parce que dañ génn ci seen ci seen contrôle dañu génn ci seen euh, ci seen gérance parce que ñoom en fait bokkuñ ci gouvernement univers bi lool te loolu bokk na ci liy gën a tax duñu leen gaaw duñu yomba xam mooy ndax amuñu tasrif xam nga tasrif mooy Euh, mooy nga am pouvoir ci di réagir ci àdduna bi di ah am di gouvernance bokk ci gouvernement bi ci gouvernement univers bi di di di am ay application di am yoo ci yoo ciy def ak dindi maanaam am ci loo xamante ne yow da nga cee da nga cee bokk en fait ci gouvernement boobu ñu dénk la am benn luñ la dénk ci univers bi loo xamante ne mooy ay rôle la wala ay responsabilité <coughs> <coughs> <coughs> ah wala ay rôle yoo xam te ne ci univers bi danga ko ci da nga ko war a da nga ko war a <coughs> da nga ko war a euh, mettre da nga ko war a jouer loolu ñooñu nag problème bi mooy comme ñoom amuñu loolu parce que bokkuñ ci ñoom bokkuñ ci loolu ah ce qui fait que nag ñuy naqaree xàmmee et que li leen wutaleeg yeneen afraad yi parce que contrairement ak euh, xam nga problème bi problème ñooñu fi mu nekkee li tax ñuy muy bokk ci ñu ñuy ñu xaw a naqaree xam tamit mooy dañuy bokk ci afraad yi loolu mooy preuve mais afraad de manière général nit simple lay doon koo xamante ne kenn maanaam ñi mel ni moom ñoom rek ñoo leen di xam keneen ku dul ñoom mënu leen xàmmee lu tax du leen mën a xàmmee parce que dañoo yar caractéristique dissimulée boo xam ne dafa extraordinaire c'est-à-dire que euh, dañuy nekk nit simple mais comme non vraiment comme un buur non mais vraiment c'est un le type afra type mooy Moodu wala Ablaye Moodu wala Ablaye naan Ablaye Ablaye Ndiaye maanaam c'est c'est la personne lambda koo xamante ne vraiment soo ko gisee ci mbedd mi soo leen toogee ngeen di waxtaan soo leen kiiwee en fait c'est la personne lambda foofu nag la intérêt wu am yar teggin yooyu amee solo foofu la intérêt bi amee solo parce que lu tax parce que mën ngaa tase kenn ci afraad yi doo xaaja imaginer li sawaay af ci ñoom la bokk doo ko xaaja imaginer sa xel du ci dem doo ko mën a comprendre mais abadan fekk nag ñooñu ñoo raw ñëpp ñooñu ñoo raw ñëpp ñooñu bu ñu demee ci diwaanu saalixiina bu ñu demee gis nga ci diwaan bi ñooñu ñoom xam nga diwaan bi boo ciy dugg ñoom dañu am bunt bu ñuy duggee maanaam diwaan bi nii buñ bu ñu dugg ñoom ñëpp ku nekk dafa am dañoo am benn bunt boo xam ne ñoom ñëpp foofu la ñuy jaar pour mais waa afraad yi afraad yi duñ jaar ci boobu bunt ñoom dañu am beneen bunt bu ñu leen beral boo xam ne ñoom rek ka fay jaar. ñi ci des ñëpp duñ leen xam du ñoom rek a fay jàpp ce qui fait que ñi ci des duñ leen gis duñ leen mën a xam bu ñuy participer ay réunion ay réunion yu ciblé la ñuy participer yoo xamante ne dañuy ñëw voilà lii lañu war a kii ñu toog waxtaan ak kii def voilà am yoo xamante ne soit ay xam-xam la yu ñu war yu ñu war a jàng ñu xam ko suñ ci paree ñu dem seen yoon wala boog am na ay réunion yu ñu war a participer ñu participer ci parce que ci une àdduna bi dafa am ay ay kii yu décisif yu ci war a xew ñu ñu ñu ñu ñu ñu taxaw waxtaane ko suñu paree dem seen yoon mu jeex après ñoom ñu nekk ci leneen parce que ñoom xamuñu leneen lu dul yàlla loolu mooy pro kiiwu afraad bi mooy yàlla rek lañ xam te ci yàlla rek la yëngu duñu xalaat ñu dox ñu wax lu dul ci mbiru yàlla lu neex yàlla la ñuy wax lu neex yàlla ci lañ nekk ci lu neex yàlla la ñuy def te ci yàlla lañuy jóge di dem ci yàlla amuñu leneen lu dul yàlla àdduna bi yëpp buñ ko xoolee tur yàlla la ñuy gis ak ay meloom gisuñu leneen te saa su nekk borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi leen di xamal ay turam ak ay meloom <coughs> ay secret yu mag yi ce qui veut ñoom saa su nekk ñu ngi ci yokkute waaye duñ gis leneen lu dul yàlla. <coughs> umanaa yi nag li tax même afraad yeneen yi parfois ñuy am problème ñoom ci seen bopp di leen xam ne. mooy ñoom dañuy gis ne sawaay melul comme ñun ñun yeneen afraad melul comme ñun foofu nag la ñuy juume maanaam pour mën leen xàmmee loolu tax duñ leen xàmmee et que yeneen wàllu yi ñu nekk ci diwaan bi ñoom fi ñuy amee problème pour xàmmee leen mooy le fait bokkuñu ci guvernement yi maanaam ñoom amuñu benn rôle bu ñu war a jouer ci ci affaire ci tasrif fi daal ce qui fait ñoom tey munuñu munuñu par exemple euh, toog am benn waay buy lap ci géej gi par exemple ñu xam ne mi ngi lap ñu jëm sauver ko lu tax parce que amuñu rôle en fait ci àdduna bi bu ñuy gérer ñoom amuñu ko amuñu benn responsabilité ci affaire àdduna bi ni muy doxee amuñu ko ce qui ba dire que ni ñoom moo tax loolu moo tax tamit ay miracle yu bari nii du mën du feeñ ci seen loxo du feeñee ci ñoom ñoom seen miracle lenn la mooy alquran ni ñuy jëfee alquran comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ab mettre en place application alquran ak lim leen di jaral ak ci li ñu ne. li nga xamante ne moom mooy seen beneen rôle bi beneen caractéristique bi ñu am bi tax ñu leen euh, ñu ñu jafee ñu jafe appréhender mooy ne euh, alquran kese maanaam alquran ak sunna. yent bi sallallahu alayhi moom la ñuy transmettre yent bi sallallahu mooy al amin bi yàlla yónni wóolu ko wàcce ko ci kaw suuf ah, mu tukkee ci xadaram mu wàcce ko muy al amin sallallahu alayhi wasallam moom moomu ñooñu comme xol boobu la ñam mooy xaaf bi ñu la doon wax sànq qalbul muhammad yi boobu xol le cœur muhammadien boobu moom la ñu moo tax euh, moom la ñuy jàngale moom la ñuy yor exactement comme yent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax amuñu en fait comme dañ leen dañ leen a euh, jouer le bu précis comme ñoom Ibn Abbas ñoom Ibn Abbas seen bokk Mawlana Ibn Abbas hmm, hmm, ñoom imam Ahmad Ibn Hanbal ñoom Omar ibn Abdul Aziz gis nañ Omar ibn Abdul Aziz dégg gis ngeen gis ngeen ni mu defaree waat àdduna ñoom Cheikh Abdul Qadir al-Jilani am Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu ñu bari lañu foog ne xutbu la en fait Cheikh Abdul Qadir al-Jilani du woon xutbu de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani du woon xutbu de déedéet du woon xutbu moom ëpp en fait looloo tax mu ne. gaa yi ne ñu ngi naan ma am na ci benn xasidaam dama fàtte nu mu ko waxee bi mu naan nag gaa yi ñu ngi may kii di ma tàgg naan ma xutbu nga te xamuñu ne xutbu yi ñoom ñëpp samay doom lañ ak samay taal taalibe ñu may liggéeyal samay mbindaan lañ parce que man kaas bi man naanee bi mu desee moom laa jox xutbu yi naan ci moo tax ñu am li ñu am c'est problème bi foofu la nekk <laughs> foofu la subtilité yëpp nekk gaa yi foog ne xutbu xutbu la du xutbu de parce que maqaama yooyu ñu am man du du sax maqaama parce que loolu ëpp na maqaama en fait du maqaama euh, ñoom fi ñu nekk noonu ñoom xadara boobu ñoom fi ñu nekk loolu moo tax ñoom amuñu euh, euh, xutbu yi xutbu yi mais ñu ay xale lañ ci ñoom voilà seen ay mbindaan lañ xutbu it buñ taxawee ci seen kanam dañuy dañuy buñ leen xàmmee ba identifier leen bu leen yàlla may ñu xam leen dañuy dañuy lox ci seen kanam parce que ñooñu is dañoo spécial yàlla da leen a da leen a yëkkati ba ci moom def leen waa boppam ba noppi wàcce waat leen ci suuf pour ñu ñu ñu ñu amaat euh, ñu ñu ñu ñuy mën a yaraate di tarbiyawaate di voilà di orienter nit ñi et cetera loolu moo tax ñoom amuñu amuñu amuñu kii boobu moo tax euh, moo tax ñoom nag léeg-léeg ñu ñu am ci ñoom ñoo xam te ne par contre dinañ mën a nekk kuréel mais loolu dafa raar nga xam ne da ngay bokk ci ñoom ba pare nga <laughs> <coughs> bés jot nga bokk ci gouvernement bi nga ñu wàcce waat ñi nga bokk ci gouvernement bi mais sauf que bu dee fii boobu boo wàccee ba bokk ci gouvernement bi dootoo nekkati pale ba fii moom noonu la demee ah noonu lañ defoon Macron non yéen ngay fàttali 2014 côté hmm. moom moo nekkoon fële ci palais bi politique économique bi yëpp moo ko doon doxal mais ak nit ñi xamuñu ko woon ah. kenn di gars yi xamuñu ko woon amul woon benn rôle bu mu fi joué amul benn responsable bu mu fi ne tant que nag ñu ngi foofu loolu mooy yeneen afraad yi ñoom tant que ñu ngi foofu amuñu benn rôle bu ñu joué ñu ngi foofu nekk ci pale ba ah yor seen caisse noire rek di ko gérer kenn du leen laaj nu ñuy dépenser seen alal ji ñuy dund amuñu benn responsable ce qui fait que kenn du leen xas kenn du leen ngaañ kenn du leen wax lu ñaaw mm-hmm. bu ñuy critiquer kenn du leen critiquer responsabilité bu bu bu rapport yi ñëwee kenn du ci tudd seen tour amul amuñu dara ñoom fañ na mais ñi ngi ñoom ñoo nekk ci wetu président lu ñu bëgg ministre ñooñ ñoo ëpp doole ministre yi ak député yi lu ñu bëgg foofu ci palais bi lu ñu wax loolu la député yi di doxal di voter lu ñu wax loolu la ministre yi di wax di doxal mm-hmm. loolu mooy afraad yi ñoom noonu lañ leen ci yàlla gaa yi des ñi waa diwaan beeg ñooñu ñoom ñoom ñi ngi fii ah ñoom bokkuñ ci affaire yooyu ah de temps en temps ñu daal di wàcc foofu xool nu affaire bi demee bokk ci yenn réunion yeeg yooyu comme ni nga xam te ne noonu la gaa yi di nekk ci pale bi jékki-jékki dem ci benn ministère parce que am na ay réunion yu ñu fa war a def ñu ñëw wax ak kii yooyu joxe waat ay quelques instructions ak yooyu delluwaat ci palais bi gaa yi yées kenn du leen xam. amuñu benn responsabilité bu ñu leen di teg bu ñuy critiquer kenn bu leen boole ci critique te amuñu mandat tamit amuñu mandat loolu tax ñoom amuñu maqaama en fait au moment amuñu mandat afraad yi ñoom noonu lañ mel fële mais sauf que léegi nag day am ci ñoom ñoo xamante ne ñoom ginnaaw yàlla da leen a wàcce waat ci suuf pour jox leen rôle boobu nag ñu taxawaat nag ci kaw suuf nag war a wàccaat nag commencé am rôle mais rôle bi ñuy yor mooy rôle rôle masse gi mooy masse sëriñ si ñoom rôle boobu la ñuy am ce qui fait que problème bi mooy loolu moom moo tax ah même gars yi waa ahlu diwaan souvent bu ñu leen gisee dañuy jàpp ne suñu rôle maanaam ñii ba tey waa ji ba tey yegseegul ñun fi ñun fekk moom weesu na ko bu yàgg mais ñoom dañuy jàpp ne waa ji yegseegul Hmm. mais xam ngeen ñooñu buñ demee ba parfaire ñooy nekk waa ahlul quran moom laa doon wax léegi mooy waa nitu alquran lu tax dañuy nekk ay nit ñoo xam dañu ànd ak équilibre bi parce que problème bi yépp mooy équilibre ci yoonu yàlla problème bi gën a rëy mooy équilibre loolu tax ngeen di gis benn wàll yu bu mag dem ba yenn yenn niveau yi daal déséquilibré wu soit day màbb day daanu day daanu ci suuf màbb soit day déséquilibré def ay faux pas yu temporaire def faux pas bu temporaire ngir ne amagul ba tey équilibre bi war te ah waaw day def faux pas non parce que équilibre dafa jafe parce que xoolal euh, gis nga qayyim boobu borom bi doon wax qayyim bi suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu wajan qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu loolu mooy ñooñu ñuy wax ñuy rôle yur yor doon yenent bi sallallahu alayhi ci rôle boobu mooy xaaf boobu ba tey ñuy wax ndax qayyim xaaf boobu moom la tàmbale ba rent bi sallallahu alayhi borom bi ne mboolem cant yi dëgg-dëgg cant gi war maanaam yelloo na ci buur yàlla ñeel na buur yàlla mi nga xam ne moo wàcc ci jaamam bi téere bi te defu ci dara loo xamante ne aw dëng-dëng la tortuosité am ci waaye ndax qayyim dafa kocc taxaw moom mi nga xam ne mooy jaam bi dafa taxaw képp qayyiman ngir lan li yunzira ngir muy xuppaate après ci benn mu ne wayu bashira mu ngir mu bégalaate <coughs> ce qui veut boo xoolee même ci langage am day am équilibre boobu day bégalaate di wax gaayaa góorgóorlu leen nangam nangam man ngeen a am lii affaire yi garawut noonu man ngeen a yegg fii mais day am équilibre bi aussi ah faites attention soo leen deful lii nangam mën na leen cee fekk day am équilibre boobu mooy équilibre boobu xajjim day taxaw moo tax même xoolal aaya bi ñu borom bi subhaanahu wa wax ne ñun xeet boobu lañ wa kazaalika ja'alnaakum ummatan wasatan nit ñi noonu noonu lañ leen defaree ngeen nekk xeet bi nga xamante ne da ngeen a digg doomu mooy da ngeen am équilibre boobu. équilibre gis nga aaya boobu sourate cent verset cent quarante deux la sourate Baqara cent quarante deux mooy al-qutb mooy Abdullahi jaamu yàlla maanaam mooy abd bi mu doon wax ba ne ne moom la yàlla wàccee ci moom téere bi. ngir mu nekk koo xamante ne amul benn dëng-dëng ba pare dafa taxaw parce que lu tax dafa am équilibre dafa am équilibre bi sëriñ su bari bari bari seen problème fi mu nekk muy équilibre moo tax ngay gis nit ñu bari di juum da ngay gis sëriñ yi yeggul niveau boobu souvent souvent dañuy am problème mu nekk ci sunna dañuy am problème boobu ce qui veut dire que taalibe yi comprendre dañuy foog ne sunna taxu koo bari solo ndax sëriñ sii ñuy gis yëpp gis ñu leen ñuy appliquer sunna parce que amuñu équilibre bi maanaam ñi baax ñi ci ñoom waxuma ñi nga xamante ne ñoom ñoom ba ba maanaam yu terre à terre la ñuy bàyyi ah waxuma ñi nga xam ne par exemple ñu julli wala ñu dañuy naan sàngara et cetera waxuma ñooñu ah maanaam voilà ñu correct ñi laay wax nga xam ne correct nañ duñu di mooy yàlla lu bari en tout cas duñ ko def publiquement et xam nañ seen sincérité seen dëggu te xam nañu tamit seen teggu giñ tegu ci yoon bi ñu ñu bari ci ñoom dana am ci mbir yu bari yoo yenn mbir yoo xamante ne dangay gis ne ñii du ñuy di sàmmonteeg sunna bi lu tax parce que équilibre bi moo jafe en fait équilibre boobu yent bi sallallahu alayhi moo ko am ak képp ku teg tànkam fi mu ko teg maanaam ne bu yent bi yëkkatee tànkam teg nga yëkkati sa tànk teg jeex na ñooñu ñoo am équilibre boobu moo tax mu ne fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka dégg nga toppal la maanaam jubal xott ni coow wooral comme niñ la ko digal istiqaama boobu moo tax faatiha am doole gis nga ci jeexital bi ihdina siratal mustaqim istiqaama boobu la ngay ñaan foofu coow wooral boobu euh, melal noonu kéem niñ la ko digale ak képp ku tuub dellu ci yàlla yi kese ànd ak yow ndax lan day ànd ak yent bi sallallahu alayhi maanaam mooy dafa leen di topp dañ dañ koy topp dafa leen topp dañ dañ koy topp mooy fu yent bi sallallahu alayhi wasallam tànkam teg rek ñu yëkkatee tànkam teg xam nga ci euh, euh, kiiwu nitu yàlla yi seen jotaay maanaam mooy diiwaan par exemple wala kii yu mag yi kenn ku ci nekk en doo gis doo gis sa moroom en fait comme nii ñun ni ñu toogee nii di gisante mais tànk yi ngay gis et que ku nekk ki la féete kaw yow tànkam ngay gis en fait loolu moo tax bu gaa yi ñëwee fii ci kaw suuf mën nañ bañ a gaaw a xàmmante mais am na lu muy demee rek gaa yi commencé naa ah d'accord ndekete ci saa yi ci ñun la bokk. ku nekk fi mu teg tànkam ni yow foofu ngay gis te wàllu bu nekk ci tànku yenent la toog la tegu wàllu yu boo gis ah comme yu wàllu gis ci tànk yenent la tegu te moo tax waa ahlu boo xoolee ñoom ñëpp ci tànk ay yenent lañ tegu mais kenn teguwu ci tànk yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñeneen ñi la ah. loolu loolu ñeneen ñi la mais képp kenn ci ñoom ñoom ci tànk yenent bi lañ eh, ab yenent la tegu xutbu yu mag yi juróom ñaari xutbu yi nga xamante ne ñoom ñoo géere adduna bi yëpp nga xamante ne subhaanallah subhaanallah eh, ñoo nekk ci ci ci ci adduna yi maanaam ci ci univers yi en fait moo tax waa ahlu diwaan bi ñoom ñëpp ñoo am xam-xam ci ci ci ci lépp kenn ku ci nekk selon rôle bi ngay jouer ak fi nga ne ci ngay amee xam-xam ci li la wër ak li la concerné moo tax léeg-léeg boo bokkee ci kenn ci ñooñu nga xamante ne comme <coughs> comme abdal yi day am da gis tànk yenent bi la tiim mu tegu ci mu tegu ci sa kaw ruux nga xamante ne naa naa ah tànk bii de kon ci tànk bii ndek tànk bii laa tegu léeg-léeg nag euh, mais lu ci ëpp nag nit ki day am du am possibilité wu xool gis ko du ne amul possibilité mais teggin bi moo koy waral du du bëgg a siggi xool kan kan ba ci yenent yi mais parfois mu dem ba xam ne ah, moom ci place bii da nekke ci yenent diw mais ñii dem ba nga xam ne ci seen ñoom ci place dañuy teggu parce que ci tànk yenent bi lañ teg sallallahu alayhi ñoom dañuy gis tànk yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci seen kanam te dañ koy xàmmee euh, voilà possibilité nga bañ koo xàmmee xaw ma ko mais xàmmee moom dañ voilà nga <coughs> gis ne tànk bii tànk yent bi la sallallahu alayhi wa mooy qadam qadamul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al qadamul muhammad yi maanaam ba tey xaaf boobu la xaaf boobu la ba tey mooy tànk yent bi sallallahu alayhi wa sallam tànku yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñooñu ñooy am istiqaama xam nga istiqaama nu mu mel mi ngi mel ni ker ker dafa am partie bi nga xamante ne moom mooy partie bu leer bi mooy partie éclairée ak partie sombre bi maanaam bi nga xam ne dafa dafa lëndëm ju xocc la droiture la rectitude sans faille noonu la mel partie bi nga xam ne dafa dafa leer dafa éclairé dafa leer ak partie bi sombre bi léegi nga war ko départager de telle sorte booy teg sa tànk doo ko teg lu dul ci parti ci diggante ñaar yooyu maanaam doo ko teg ci bii sans mu laal lu leer li sans mu laal lu sombre li mais ba pare tegu ci diggante bi kese nga suivre loolu. loolu dafa loolu nag ci lu ba ci lu jub nga xam ne dañ noonu ngay conformer woo loolu ñi loolu ndono yooyu rek ñoo ko mën ñoo ko mën am. possible na nag loola tax ñu ne la sànq ci jabalu xaaf mboolem yi possible ci suñu àdduna bi possible nañ foofu. lan lan waaw dañuy teg lan bët lan waaw waaw mais mais en fait parfois bu leen intéressé rek parfois mu bañ leen intéressé te souvent ñoom du leen intéressé parce que ñoom yàlla moo leen intéressé yàlla moo leen intéressé ku yàlla intéressé doo xool leneen hmm? ku yàlla intéressé doo xool leneen waaw. ci jamono yi ñu nekk. waaw. waaw. yàlla dañuy jaamu. ci ndigal leen saa sala yàlla lañ que am na moom laa lay wax maanaam ñoom ñooy élite bi waa ahlu diwaan ñoom ñooy élite bi. ndax maqaama yooyu noonu yooyu yëpp cent quarante-huit mille maqaama la cent quarante-huit mille maqaama selon niveau bi nga xamante ne moom lañ nekk lu ci ëpp ci alam jabarut lañ nekke maanaam ñu mag maanaam ginnaaw bi ñu duggee ci maarifa wala boog en deçà en deçà maanaam ci jabarut ci la mille vingt-huit maqaama nekke mais ñoom dañ ko départagé ci trois cent cinquante six personnes yooyu mooy waa ahlu diwaan yi sauf que ñi leen féete kaw noonu ñoom amuñu maqaama mooy mafaatix yooyu mooy waa waa ñi may wax nii umanaa u yi ñoom amuñu maqaama yooyu mais non umanaa u yi benn parti lañ ci am nañ mafaatix yi maanaam ñoom ci biir mafaatix yi lañ bokk ci mafaatix yi nga xamante ne ñoom même waa wàll yi bu leen gisee duñu leen xàmmee ndax ñoom bokkuñ ci gouvernement bi xam nga lii nii nu mu demee mooy comme ministre bi président bi moo ministre bi def leen élitu nation bi ñoom ñooy gouvernement bi ñoom ñooy ñi gën a mais am na ñu nekk ci pale bi ñoo xamante ne ñoo leen ëpp maqaama waaw ñoo xamante ne lu ministre yi nar a def ñoom ñoo koy dox tëral ah voilà affaire bi loolu rek la parce ñoom ñoo gën a jege président ñee nag ñoo war a gouverner univers bi ñoo war a gouverner univers bi mais ñee ñoo jege yàlla dëgg-dëgg d'ailleurs ñooñu kenn du leen wax sax ci muqarrab muqarrabun dëgg-dëgg moo tax gis nga xaaf boobu noonu mooy qurbu ba tey mooy jege la proximité al qurbu en fait euh, daanaka lii ni sharhala ci ci ci début sourate Qaf Mm-hmm. ah waaw hmm? nga ne hmm. xaaf <laughs> waaw parce que yàllaa xam luñ ci nam moo gën a maandu moo gën a maandu mais tout le temps dina am ñu yàlla xamal maanaam wan euh, secret yooyu Seydina Abubakar radiyallahu anhu nee na xaraf yooyu noonu nekk ci njàmb njàlbéenu alxuraan yi xaraf yooyu yàlla ah Euh, def ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy gaayam yi nga xam ne moo leen jagale boppam moo tax ñoom ñooy xam dëgg-dëgg maanaay ay secret la yu yàlla waxtaan ak ñoom maanaam code la quoi boo xam te ne ñoom buñ ko gisee dinañ xam lu muy tekki ñi ci des ñëpp duñ xam duñu ñoom du il ne voit daal comme niñ koy waxe voilà après ñu ne yàlla moo xam lu mu ci nam voilà en fait xaaf boobu mooy maqaama xaaba qawsayni aw àdduna xaaba ak qawsayni aw adna maqaama boobu la mooy maqaama xaaf xaaf boobu mooy ñaari arc entre deux deux yi wala encore lu gën a jege ñaari junni ak lu gën a jege moom danay jeex tàkk ci borom bi subhaanahu wa taala voilà mais yooyu yëpp li ko symboliser yi ñu fi wax yëpp li ko symboliser mooy dem ba nekk bokk ci waaj ñi nga xamante ne dañu nekk ci jabalu xaaf boobu voilà ba pare am na am na kii bu fa nekk tamit benn euh, ndox mu fa ne rivière walla fontaine bu fa nekk foofu la ndox mu mu mag bi ne majma al bahrayni ah fi ñaari géej gi dajee ci ron montagne la montagne boobu la parce ñaari ñaari géej ñu daje ma al-Bahrayni mi mooy mooy mooy mooy ñaari géej yi nga xam ne euh, mooy géeju sharia ak géeju xaqiqa géeju sharia ak géeju xaqiqa ñaar yooyu la mais mooy ñoom foofu moo tax ñu daje foofu loolu tax ñi incarné affaire bi ñi mooy ñi nga xamante ne moo tax ñi ahlul Qur'an yi ñu doon wax yi léegi nii ñooñu dañuy incarné ñaar yëpp dañuy incarné géeju xaqiqa en même temps ñu incarné géeju sharia ngir incarné gi ñu incarné li ñuy wax al qalbu muhammad yi le cœur mohammédien pourquoi gis nga Majmu al Bahrayn boo ko xool mu xam 454 la boo ko addate ci mais en oriental parce que nubuwa oriental la wilaya mooy occidental wilaya moo occidental mais nubuwa oriental la moo tax yeneen yi ngay gis yëpp en orient lañ leen di dégg voilà <laughs> mooy prophétie la prophétie yeneen yu mag yi ngeen di yu ñu mag ñi alxuraan di tudd Orient dañ leen di dégg soit le Moyen-Orient Proche-Orient wala fenn foofu lañ leen di dégg yéen yàlla ah, ah? <coughs> Euh, moo tax Maghrib mooy loolu l'Occident loolu tax Cheikh na ma Tidiane radiyallahu anhu feeñee Occident. moo tax muy anqa im mais ci montagne xaaf boobu Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ca kaw ca kaw a kaw a kaw mooy ah, mooy raqa alamul raqa mooy sommité wu montagne xaaf foofu la am benn taw benn liséré comme collier bu vert ah bu symboliser amaama bu vert bi nga xamante ne moo symboliser maqaama xatmiya katmiya bi moo tax keroog bi mu koy jël ci montagne Arafa gis ngeen lien bi am entre fi ñu laaje maam fi ñu yëngalee mbir yi maam aadama di ñu laaj ñun ñëpp alastu bi rabbikum ah foofu la yenn Cheikh na ci de dela dem jëlëjë maqaama boobu waaye bi ko koy jox dañ ko ko jox mu nekk lan bu lan bu vert symboliser maqaama boobu hmm? taw hmm? voilà parce que foofu ah, ah xale gis nga kii boobu euh, kon foofu nga xamante ne moom lañuy ñu dajale moo tax euh, moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mooy anqa bi moom mooy voilà fenn voilà bi nga xamante ne foofu la teg euh, aracham. maanaam turóonam loolu moom moo tax aji wax ji wax ne Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu yaakaar naa ci ñeenteelu asamaan wala ma juróom benneel foofu la am benn benn jumaa bu mu teg euh, turóonam foofu la turóonam nekk mais kooku xamul Cheikh Tidiane mais xam ko radiyallahu kooku dafay expliquer ah waaw loolu am na <coughs> ñu koy wax mais Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu anhu moom il remet en cause le fait ni affaire bi 18 safar la woon voilà mais daal ak lu mënti xew euh, ak lu manti mais nag euh, ñeneen ñoo ñoo koy wax dawal mi ngi ci mu neetul murid tamit ak kitaabul jaami' du huit euh, ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo dajale géeju xaqiqa ak géeju sharia mooy majmu al bahrayni xam nga majmu mu bahrayni en oriental soo euh, euh, d'ailleurs oriental ak occidental 454 la mais boo ko boo xoolee en oriental li mu tombeel mooy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom 454 la en oriental voilà mooy yenti ah ngir ne moom ci boppam mooy mooy fi géej gi daje ñaari géej yi yooyu ñuy wax ci yent bi la daje sallallahu alayhi wa sallam donc pour mu mën daje ci beneen nit il faut que kooku dem ba ah voilà maanaam il faut pas que moom mu nekk moom mais il faut mu substituer wu mu métamorphosé wu ba nekk yeneen bi sallallahu alayhi en fait foofu la secret bi ne foog mu métamorphosé wu di soppeeku di soppeeku di soppeeku ba nekk yent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu ni muy demee moo tax gaa yooyu su gaa yu garaw lañ gaa yooyu Euh, ci ci biti dañ leen di dañuy nuru en fait dañuy yor beneen jëmm <coughs> loolu mooy ci seen beneen jëmm lañu am mais en réalité euh, jëmm yonent bi la sallallahu alayhi wasallam sauf que dafa feeñee ci beneen jëmm voilà loolu loolu moo tax wax ju Seydina Limaamu doon wax Euh, gaa yu bari après foofu lañ ko kiiwee ñi ko comprendre comprendre ñi ko en fait après mu indi problème bu rëy parce que ñi ko ñi ko xam bariwuñ ñi mën a xam ne loolu existe na te noonu la deme bariwuñ dañu niiw soit da ngay bokk ci ñoom wala nga jege leen wala waaw wala ñu bokk ci ñoom euh, mettre la la puce à l'oreille mais sinon doo ko xam parce que xaqiiqa la yoo xam ne dañoo xóot kaay kaay parce que xaqiiqa la yoo xam ne quand même dañoo xóot li mu wax nit ñi foog ne ñenn ñi ñi ko gëm déggee ko dégg bu baaxul nekkoon moom moo yent bi sallallahu alayhi yent bi ñuuloon bi bi bi xeesoon màkkam moo dellu si nekk ku ñuul Euh, ñu firee ko noo xamante ne baaxul ñu ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo dellu si waat après ñu extrapoler ci teg ci ay ay idéologie bu dul jeex yoo xamante ne yépp lay dugg ci kufur ci kéefër lay dugg yoo xamante ne moom képp ku ko gëm doo jullit moom xaw ma len lan nga mën a doon mais doo jullit foofu la problème bi nekkee ñeneen ñi ci des gëmuñu ko gëmuñu ko mu waral ndax xamuñu ko comprendre wuñu loolu xaqiqa boobu ñu ne lan parce que ñooñu weddi ko weddi woo xamante ne dañoo dem ba jàpp ne moom ci jëmmi boppam moom mooy ab yéefar lu tax parce que dafa exprimer benn xaqiqa boo xam ne. Euh, ñi ko xam bariwuñ mooy le fait que moom ci boppam loolu am na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko en fait dafa jël euh, ruuxam ruuxam def ko ci jëmmam ce qui fait buy feeñ day feeñee comme keneen en réalité yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam sauf que keneen la dans la réalité maanaam dans la vraie vie keneen la bu parfois bu tudd neneen am beneen histoire bu wuuteeg histoire bi yent bi amoon sallallahu alayhi ci diine ji mais d'une autre manière nu bokkut ak ni yent bi defoon sallallahu mais ba tey taxawu diine ji la et lépp lu muy nekkee en réalité yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy le vrai acteur mais sauf que moom beneen nit la maanaam loolu c'est parce que aussi ci azal yéen saa bi muy am ci la def ne kooku dana exister ci kaw suuf ci beneen jamono ba pare moom dina jël ruuxam dugal ko ci kooku. en d'autres termes au lieu ñu ne dafa jël ruuxam dugal ko ci kooku dañuy wax ne dafa jël ADN am moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam extraire ADN waajooju teg ko ne extraire ko teg ko nële jël moom ADN am dugal ko ci moom mu jeex am nañ yeneen i màndarga ñoom yoo xamante ne ñu <laughs> ñu bokk ñoom dinañ ko xam ak yooyu mais am nañu ay seeni màndargay bopp ñoo am ni ñooñu ce qui veut ku bokk ci ñoom moom bu gisee ku bokk ci ñooñu parfois dina am dina am quand ay yenn signe indice yu mu koy xàmmee mais li problème mooy parce que ñoom képp kenn ci ñoom da ngaa nëbbatu képp kenn ci ñoom da nga nekk ci domaine secret en fait beneen beneen àdduna la foofu foofu beneen àdduna la beneen àdduna la euh, problème bi. bi dal moo tax moo tax euh, kaa kaawu Seydina Limaamu kaa bu édifiant la ci loolu kaa bu édifiant la ci loolu kaa bu la ci loolu moo tax da ngay gis bu ñu nee Seydina Limaam bu ñenn moo ne radiyallahu gaa yi gaa yi dañ lay mere parce que dañ lay wax ne da ngaa waroon a wax sallallahu alayhi wa sallam wala salaam. mu am ñeneen ñoo xamante ne tamit dañu ko dañu ko en fait tellement que affaire boobu dafa rëy ci ñoo comprendre ruñu ko ñu ñu ñu tam ko yéefal ce qui fait que problème foofu mooy dialogue du sourds mooy am parce que lii moom wax na ko te wax la xaqiqa la bu mu dund moom ne yàlla dafa jël ruuxu yeen ci àlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu def ko ci sama biir jëmm boo gisee ñooñu boo gisee ñooñu li mu leen euh, mu may leen loolu mooy euh, mooy ne ci bi yent bi sallallahu alayhi am ci xàqatul muhammadiyya ñoom en fait foofu lañu leen tibbee ñoom directement ñoom foofu lañ leen tibbee en réalité directement ce qui veut dire que ñoom foofu lañ cosaanoo directement loolu nag moo leen def ay shérif asli ñu nekk ay shérif ci cosaan ñoo xamante ne ñoom ñoo raw yeneen shérif yi ñuy dégg de ñi nga xamante ne dañoo judd parce que ci lignée biologique bu yent bi lañ bokk salaa salaam mais ñee ñoo leen raw lu tax parce que ñoom ci xaqatul muhammadiyya lañu cosaanu en tout cas euh, kon jabal montagne boobu euh, moom mooy montagne bi nga xamante ne foofu la genre nit yàlla yooyu moo ñoom moom foofu la nekk seen en fait foofu lañ nekk foofu lañ dëkk seen vrai kër foofu la foofu moo tax dañ fa am ci Euh, dañ fay dëkk ah. am nañ am nañ am nañ fa territoire am nañ fa territoire ay ñu dëkk et que moo tax bu ñu wàccee ci kaw suuf maanaam mooy ci parce que dañu am seen xaqiiqa bu nekk ci lu foofu mu am seen jëmm bi nga xam ne mooy feeñ ci suuf dañuy doxal li yàlla bëgg li Yonent bi sallallahu jàngale bu ñu parfeeroo ci lañu ne mooy ñuy ahlul Qur'an yi ñoom ci ñoom mooy nitu al-Qur'an ñooñu nag ñoo bokk ci groupe bi nga xam ne moo tax ñooñu ñooy vrai vrai ñoom ñooy vrai vrai vrai ahlul mahabba ñaan waa ahlul mahabba xam nga moo tax euh, boo xoolee ci taysiir bi moo tax mu ñëw ci ci njàlbéen gi ahlul mahabbati ahlullahi yatahum xam nga waxul ne ahlul qur'an ahlul mahabbati la wax foofu xam nga xadis bi daal ko am lu tax parce que ñooñu ñoo parce que yent bi sallallahu alayhi wasallam maqaamaam dëgg-dëgg bu doon dañ koy tuddal maqaama mooy xabibullahi moom mooy soppe yàlla mooy cofeel gu bëggeel gi yàlla am moom mooy ki nga xamante ne ci moom moo ko incarné moom mooy ki yàlla bëgg dëgg dëgg moo tax ñooñu mbëggeel googu yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko yàlla ñoom mbëggeel googu lañu ñu moo nekk moo fees seen xol moo tax moom ci loolu rek la ñu loolu moom moo tax amuñu taxawaay ci dara lu dul ne yàlla lañ bëgg ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñuy bëgg dañuy bëgg ngir yàlla suñuy bañ dañuy bañ ngir yàlla suñu kontaan ñu kontaan ngir yàlla suñu mer ñu ngir ñu mer ngir yàlla seen xel du dal ci dara lu dul ci yàlla du ñu tudd leneen dara intéressé wu leen lu dul yàlla ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam leneen à part loolu intéressé wu leen coow li mooy bari ku nekk di wax lu ne wala leneen mais ñoom li leen intéressé mooy yàlla ak yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam lii ñuy wax nag bu leen ko jàppee lu sore sore sore sori ba ngeen jàpp ne kenn mënu koo ne mel ñi koy mel ay nit lañ rek. te képp kenn ku farlu jóg dem boroom bi subhaanahu wa taala nee na inna allaha la yudhi'u man ahsana amala ak in allaha la yudhi'u ajra al muhsinin képp kuy rafetal di def di sellal di jéem a def di tegu yàlla du neenal saw saw pay te nit ku nekk li nga xamante ne moom nga jël bëgg ko Cheikh Ahmad Tidiane loolu la doon wax radiyallahu anhu himmatul insaan qahirun ala kulli shay mébétu doomu aadama maanaam ambition bu mu mën a am détermination résolution bu mu am moo ëpp doole lépp mbir mi bu nekkoon gannaaw arrêt sax da nga koy mën a jëli ci détermination dongu la laaj résolution détermination ambition jeex na képp kenn mën na koo am sauf que dafa laaj dafa dafa am ay xeet xam nga li ñu doon wax sànq ci équilibre bi looloo tax mu jafe xam nga tey bu ñuy cheminement bi nii la demee mooy début bi affaire bi lay yaatu pour nit ki am équilibre day yomb sauf que lu ñuy gën di dem day gën di sew looy gën di dem muy gën di sew lu ñuy gën di dem muy gën di sew ba mel comme li ma doon wax sànq ci diggante ker gee voilà ak naaj bi di ci garder équilibre dafa jafe mais woolu yàlla sukkandikoo ci yàlla jël sa xol ak ko ci yàlla bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam def ko sa royukaay dem sa yam yàlla nag bu la dimbalee nga bokk ci taalibi Cheikh Ahmed Tidiane yi radiyallahu anhu yombal na lu bari parce que ñuy wax nii ñu ñuy wax nii ay nen la yu tojee ci pittax moomu ñuy wax sànq anqa muhrib ah voilà ah muy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu voilà mooy moom moo ndax moo nekk foofu ci tag tag moo tax en fait xaal boobu moom lañu kii ci ankaa'ul maghrib maanaam matxu ankaa'ul maghrib buy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu euh, xasida bi yëpp ci ci xaal boobu la ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu voilà. Euh, moo tax boo nekkee taalibeem am nga pro am nga probabilité chance bu mën a accéder ci loolu maanaam quand même bu gën a bu gën a bu gën a bu gën a am solo bu gën a rëy bu gën a rëy euh, en fait bu ñu imagé yoon bi mooy wax nañ ne la di jàpp ci sunna la bëgg yent bi sallallahu alayhi jàpp ci alquran la ndax yoon bi nu yoon nitu yàlla yi mën nañ koo imaginer neneen mooy tey bu ñu jëlee euh, nga yor gis nga ñiy sóobu ci géej gi ñii di dugg marin yi ah, dañuy yor benn kii oxygène benn bouteille yu oxygène ci ginnaaw pour di mën di nooy <coughs> loolu mooy nit ki li mu amoon bi muy départ ci ngëm li mu yor ki et cetera maanaam buy dem nag lu muy gën di dem ci biir day consommer oxygène bi mais day dem ba benn moment en fait oxygène bi dootu ko soxlaati noonu mais sauf que li muy soxla bii baax mooy mooy détermination loolu tax ñu bari bari di dem ba ci yoon bi da gis dañuy dem di dem di dem ba benn moment ñu yokkat daal di arrêté parce que yoonu yàlla mooy yoon woo xamante ne boo demee ba ci yoon bi il faut que nga nga recharger waat sa détermination parce que sinon da ngay nekk ci benn routine il faut que nga nangu ne euh, il faut que mu jëlaat beneen engagement il faut ma gën a évoluer il faut que ma bañ ma ma bañ ab abdiquer am na yu bëri bëri yu fi nekk parce que looy gën di dem ci yoon bi parce que comme en fait da ngay yéeg di naaw di dem parfois da ngay tase mbir yoo xamante ne dangay gën a fasciner ngay gën a am ay el pour mën a naaw loolu da ngay tase ak yooyu comme tey par exemple boo demee ba tollu maqaama asamaan bu njëkk bi dina am ay mbir yooyu gis yooyu xam yooyu kii yoo xamante ne. yooyu dañaa naan ah saa temps yi moom maa ngi avancé dëgg jàpp nga ni léegi yaa ngi avancé mais comme ay alt daf ci am ay alt daf ci am ay mawaqif euh, ay euh, comme tey bu ñuy tukki aire de repos yi existé xam nga soo demee nga daal di jàdd ne jàdd ci benn nga daal di am foo yegg si gis ci aire bi nga daal di gis euh, restaurant yi nga gis benn terrain football foofu gis ay toboggan ak yeneen ak yeneen affaire yi nag fasciné la ba continuer woo sa voyage après problème bi aussi waaw doo dem quoi voilà ah voilà ah léegi alors que boo de euh, alors que loolu yooyu soo ko gisee yooyu daf laa war a gën a yokk nga ni ah moo tax ci yoonu yàlla loo gis rek ak loo commencé acquérir rek jàppal ni bu ko jàppee lu bari maanaam sant ci yàlla rek te nga continuer sa yoon te xam ne yàlla muy objectif bi bul jël loolu mukk nga def objectif yàlla muy objectif problème bi nag moom mooy changement d'objectif daf cee gaaw mooy da yàlla comme objectif mais nga dem ba ci yoon bi gis yoo xamante ne yooyu dañ lay fasciner nga mujj bàyyi yàlla nekk ci loola. moo tax ñu bari foofu la ñuy a tax duñu dem en duñu yegg li tax du ñu yegg dëgg dëgg dëgg mooy loolu mooy dañuy dem ba ci yoon bi affaire bi kii leen ñu daal di mujj arrêté nekk nag ci yooyu rek di yëngu ci yooyu naan am na secret boo xam ne am na nangam xam nga yi maqaama sàngam alors que ñoom fekk départ guñ en ah départ guñ dans le sens où am na lu bare bare bare lu leen dese. mais sauf que sooy gën di dem looy gën di dem comme géej gi la mel booy doog a dugg nga nekk foo xam ne dafa bëri jën jën yi ngay gis ñu bëri affaire bi fasciné la ak ni ñuy féeyee ni ñuy kiiyee en fait nga jàpp ne léegi yaa ngi ci biir a biir fekk dé déedéet maanaam looy gën di dugg da ngay commencer gis beneen monde ci biir géej gi mais léeg-léeg nga dem ci nga dem nga nga féey ay kilomètres ci suuf sa oxygène di waaj a jeex fekk doo gisaat dara ci yoon bi parce que par exemple diggante asamaan bu ñuy jëlee cadre naaw bi diggante asamaan bu njëkk beeg ñaareelu asamaan bi doo fa gis dara vide nga fay gis. ce qui fait que yow dootoo gisati lu bees yooyu nga foog ne saa yu xëy non temps yi moom avancé wu ma ko wax temps yi fekk yaa ngi maanaam tey bu ma doon tukki di dem beneen dëkk su ma nekkee ci autoroute bi dinaa romb benn dëkk wala ci tali bi mais après dëkk boobu su ma ko rombee ak àll rek laay romb. cela ne veut pas dire que nekkuma di tukki parce que rombaatuma beneen dëkk boobu ba léegi non il ma daw di daw di daw di daw ba dajeeg beneen dëkk. affaire noonu la demee maanaam looy gën di dugg da ngay gis na ngay di gën a acquérir capacité wu féey bi di gën di mën a féey sans nga soxla oxygène bi mais di ko acquérir di gis namit jamaa yi koraay yi comme li ma lu wal marjaan ak al yaqutu wal marjaan corail yi perles yi ah cetera diamants yi perles précieuses yi nga daal ngay dugg di dugg di dugg mais boo demee ba ca suufa suufa suuf nga gis végétation lépp nga gisaat ko mu bees lu ne nga mën ko faa amee nga gis magasin wu trésor mu nekk fa nga bénéficier wu ci mais continuer de bul bàyyi continuer yoon bi bul bàyyi mais en fait soo demee ba foofu oxygène bi jeex lépp jeex nga nekk foofu yow kese en fait dafa am beneen euh, benn fil booy gis foofu benn buum buum boobu yow pour nga téye ko dangay am problème téye ko parce que sa loxo day lox dafay sedd te day fekk ne sonn nga en fait fu bari nga jaar nga fu baree bari mais continue buum boobu ñu la yooral soo ko téye boo ko ngëbee nga téye ko rek après dootoo soxlaati oxygène bi léegi da ngay daal da nga koy téye rek nga ngëb ci rek moo lay wàcce facilement moom kese moo lay wàcce wàcce wàcce wàcce wàcce la ba ci fond géej bi ci fond géej bi nag am na beneen géej bu fa bu fa bu fa bu fa Euh, beneen géej bu muy joxe benn toq la mais mooy géej gi te boobu toq mooy cosaanu géej gi te mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam géej googu nag mooy alquran ak sunna mooy al urwatul wufqa alladhi lam fisaama laha mooy buum boobu nga xam te ne du firéeku du du am benn problème du dagg du def dara boobu ngay téye ñëpp ko moo tax téye sunna après mooy affaire bi mooy tax nga am équilibre bi parce que foofu boo amul équilibre bi jën yi dañ lay reere ah foofu moom amul voilà wala nga lap foofu dafa laaj équilibre te équilibre bi mooy sunna jàpp alquran ak sunna alquran ak sunna alquran ak sunna amul leneen alquran ak sunna alquran ak sunna ku la gën a jàpp ci alquran ak sunna moo lay ëpp yoon ci bunt boobu ku la ci gën a ñàkk jàpp alquran ak maanaam bu ñu xasee ba yegg foofu moom ñi jàpp alquran ak sunna rek kay mucc ñoom ñooy dem te ñoom ñooy sori ci wàllu yàlla te ñooñu ñooy dem ba yegg ci yàlla complètement foofu nag boo fa yeggee da ngay yegg ci tomb boobu ñu doon wax sànq ne volume bi dafa indéterminé. zéro maanaam nul dafa indéterminé waaye dansité bi dafa infini te mooy tomb mooy mooy xolu yent bi sallallahu alayhi wa mooy xaaf voilà mooy xaaf mais loolu nag li tax léegi nag Euh, loolu nag li tax nag léegi ñu war a nga war a nga war a loolu tax am am am euh, maanaam euh, jàng fiq ak yu mel noonu xadiis yooyu am solo mooy ne nit ñi bu ñu demee ba yegg ci niveau yooyu looloo leen di departage da gis nitu yàlla yi nga xamante ne amuñu loolu maanaam jànguñu woon préalablement ay fiqh xadiis ak yooyu ñoom dina am yu bari duñ ko mën maanaam par exemple ñoom duñ mën a bokk ci ñi ñu wàcc waat ñoom duñ ko mën a bokk duñ ci mën a bokk parce que pour ñu wàcce waat la il nga mën a boo demee nga wax ak nit ñi langage bu leer kon ci ñi wàcc waat te ñooñu ñoo ëpp maqaama parce que ñooñu ñooy ñoom ñooy umanaaw yi waaw ah su fekkente ne. Euh, jàng day day da lay permettre ba nga mën a xam ne ah lii mooy maanaam ngay mën a sa yoon loolu tax ñu nga mën ko parfaire lu tax parce que xam nga ni lii la Alxuraan di wax sunna lii la wax voilà ñooñu dañuy reproduire dañuy reproduire Isra wal Mi'raj Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rañaan bi mu defoon ñoom ils vont reproduire la même chose et dañuy def même isra ak mi'raj boobu ba yegg ci qaaba qawsayn aw adna mooy qaaf boobu voilà wallah ñooñu nag dañuy jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam que seen xol mooy xolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi wasallam na leen gis nga moo tax ñi ñi dem ba yegg ci maqaama boobu moo tax foofu ngay foofu nag la avantage bu par exemple am Cheikh na ma ci Tidiane radiyallahu anhu foofu la amee avantage dëgg dëgg dëgg dëgg nag foofu nag la amee avantage pire ah bon dafa am avantage naka jekk mais maanaam foofu day gën a feeñ day gën a ràññeeku. ndax comme moom mooy ñii moom moo leen coiffé ñoom ñëpp en fait moo leen di moo leen di jur moo leen di jox lim leen di moo leen di defal lim leen di defal ce qui fait que day récupérer kooku bu dee surtout bu dee taalibe da koy récupérer euh, extraire comme li ñuy wax extraire ADN am comme moom moo gën a jege yenente bi saa saa mooy baatinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam de ce qui fait dootul yamati ci zahir bi day extraire baatinu yent bi saa sam te mooy moom en tant que maanaam ADN boobu signature génétique bi remplacer ko par par par bosu waaj maanaam ci bosu waaj ce qui veut dire que ni ci univers yëpp Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ni mu fa nekk di yëngatu di maanaam di di di di di gérer lépp symphonie de maanaam benn genre déggoo day am. de telle sorte que xolu na Nama Tidiane mooy xal bu boobu mooy kaaf xolu yenn Cheikh Nama Tidiane daal ni muy baatare ci univers yëpp waa ji daf koy dégg xolam noonu lay baatare ci univers yëpp tamit et que yi Cheikh Nama Tidiane daal di jàkkaarlool ci univers yi moom moom it day nekk ci ci univers yooyu di jàkkaarloog loolu parce que na Nama Tidiane daal da koo mujj jël daf ko mujj euh, def comme boppam. voilà et après day nekk benn parce que comme xaaf boobu mu nekk day nekk xut bu tijaani ah day nekk xut bu Cheikh Tidiane radiyallahu ba pare nag nekk euh, nekk euh, nekk nekk nekk waladu ruux wala ibnu ruux yi wala ruuxaan day nekk euh, doomu ruux maanaam fils spirituel bu Cheikh na ma radiyallahu anhu lu muy tekki nag fii spirituel mooy nga nekk koo xamante ne sa jëmm bopp mooy jëmmi cheikh et que secret yi radiyallahu ak leeram yi yépp yow danga koy incarner maanaam yow beneen volet wu volet c'est-à-dire que biti wu cheikh nga c'est-à-dire que Cheikh Tidiane li mu làq dëgg dëgg dëgg yow da nga koy taxawee jëmbal ko loolu tax maqaama bu jafee jafee jafee jafee jafee jafee jafe sël ñi yegg foofu noonu ñoo ko mën a am tomb boobu mooy doon wax léegi tomb boobu nag moom la ñuy junj ci Jawharul Kamal bi ñuy wax euh, ifa euh, euh, allahumma salli wa sallim ala ayni al-haqqi allati tatajalla minha wa haqqa aynul ma'arif al-aqwam siratika at-mustaqim allahumma salli wa sallim ala talaati al-haqq bil wala talaati al-haqq bil haqq bil kanzil a'zam kanzil a'zam mooy boobu kooku beneen affaire la oo oh, oh, oh, kooku beneen affaire la parce que même xutbu zaman beneen bu tuddee turu yàlla bu mag bi ismullahi al-azam loolu ma leen di wax de xam nga ismul azam mooy zikkar bi gën a màgg xut xut bu zamaan su ko tuddee ismul azam mooy tolloo ak benn yoon yow te moom benn yoon la koy am droit du ko def ci bis bi est-ce que am ngeen loolu ismullahil azam tur bu mag bee mag sikkar boo tudd nga sikkar ko ñaari yoon ci bis bi dara jotu la xamal ne du ismul azam ismul azam benn yoon lañ koy tudd ci bis benn yoon Cheikh Naama Tidiane radiyallahu anhu rek moo am ndigal ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ko lu ëpp million yoon ci bis bi benn yoon lañ koy zikkar benn te zikkar boobu soo ko defee bànneex bi ci nekk moo ëpp doole bànneex dem àjjana dugg biir àjjana te kanzul azam waxuma nag léegi ismullahi al azam bi mais qutbu bi laa qutbu zaman bu ko si kare yow benn yoon boo ko waxee benn yoon kanzul azam boobu benn yoon da am da ngay am li qutbu zaman bi di am moom ci bu mu zikare benn yoon bismillah al azam maanaam da kii rare la en fait dafa raara raara raara parce que du ñëpp exactement ñoo koy am waaw ah oui danga koy incarner en fait ak mboolem tur yi nga xam ne ñooy essence su Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci xadara yenente bi sallallahu alayhi wa te mooy yi nga xamante ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa joxoon benn alxamis ci weeru shawal waaw mooy jëmm mu incarnation wu téeméeri tur ak fukk non téeméeri xam-xam ak fukk ak benn yent bi am sallallahu alayhi wasallam xam-xam yooyu cent onze sciences mohammadiennes yooyu la loolu moom mohammadien <coughs> nga xam ne xutbu zaman bi lu mu rëy rëy mbir 71 la ci mën a am Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu afraad yi ñoom dañ ci am 72 Cheikh Ahmed Tidiane rek moo ci am 111 comme moom comme yent bi <coughs> <coughs> boo demee nag ba nekk doomu ruuxu yee cheikh moom ngay amee yooyu yëpp moom ngay am en fait da nga koy reproduire looloo tax doomu ruux feuille spirituelle daan diw fii spirituel cheikh la wax ju rëy rëy rëy la ju rëy rëy rëy la du ñu kuñ ne ñoxoon njaay rek ñu ne waa ji fii spirituel la de du lool de déedéet parce que loolu li ma leen wax lay tekki te yii nii rien que existence bi bari na ñu ñuy wax fi spirituel te xamuñu ne existé na waxuma laaj nag waxuma laaj <coughs> ñu koy incarné <coughs> moo tax faut faire très attention xam naa ñu yem foofu mais daal ci gàttal mooy daal yoon wi daal lool la ku bëgg ñu tënkal la mbir mi nga dugg ci absoluté boobu tax ba fi nga départ nekk point final bi mooy jeexal ci yenent bi saa salama naka ah, toppal alquran ak sunna jëlal loolu nga def ko sa objectif principal nga tegu ci ah, objectif nga tegu ci objectif bi jël ko nga tegu ci bul ko wàcc boo gisee sëriñu àdduna bi yépp wuuteeg benn sunna bu sa yoon nekk ci loolu yow na li li ngay toppatoo mooy ne man naa topp sunna nga topp bul ne noo kon comme gaa yëpp ngi def li xanaa kay nangam déedéet gis naa si diw vraiment ku màgg la moom daal comme mu ngi def li déedéet loolu faiblesse am la moom yow tegul ci sunna topp ko loolooy dëgg te noonu rek nga mën a àggee ci maqaama bi ma leen wax ni en fait li ma leen wax loolu sax du maqaama xam ngeen parce que da ngay dajale maqaama yi ci des yëpp ba ci maqaama qutbu zaman bi en fait yow da ngay taxawee taxawaayu qutbu bi en réalité te mais en fait kenn du xam ne yow yaay qutbu bi ndekete en fait qutbu bi day réagir en tant que qutbu may gisul ne yow sax yow yaay qutbu moom du ko xam ñoo ñëpp ay kii lañ ndax ci Majma'al Bahrayni boobu xam nga Seydina Xadir foofu la ne alayhi salaam xam-xamu Seydina Xadir yi da nga koy dajale ak ay xaqaayiqam maanaam yow da ngay daal di bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañu al Xadir yi woon en fait Xadir duñ benn ah Xadir xam ngeen Xadir du benn déedéet <laughs> déedéet du benn du benn. bi benn alayhi salaam non en fait am na kooku dafa am ki ànd ak yent yàlla Muusa alayhi salaam mais dafa am ñeneen ñi mooy ñi ma la wax ni parce que ñooñu dañuy dem ba nekk xadir ñoom tam alayhi salaam kii ne Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu daf ko daf ko gisoon mu taxaw ci ka ci Kaaba gi ci wetu fii eh, kii moom Ismaayil la taxawoon wala boog ci wetu misaab bi bi fi affaire bi di waddee bu tawee ci Kaaba gi fii affaire bi gudd gudd waay di ñaan yàlla. mu ne yaa ci gis naa waa waaye xadir la mais bokkut ak xadir bële. alayhi salaam kii keneen la. waaye Seydina Xadir parce que dañoo bari dañoo bëri bëriwuñ pourtant am na ci ñi ci ci ci jamaayal xaqaa'iq daqiiqa am na fu ma ko ci kiiwee mooy xadari yow na yi ma naka ko waxatee fàtte naa ko ah mooy gaa yooyu ñooñu mooy ñi mooy waa Qaf en fait la bu bu complexe ndax ñoom dañu incarner Alquran moo tax xam-xame Alquran yi ak réalité xakaay ko Alquran yi ñoom yooyu lañu dund. ay nit ñu spécial lañ gis nga ñii nii ñii ñii nit mën naa dund ba ba génn àdduna dootu déggaat kuy wax ci ñoom comme nii du déggaat ku wax ci ñoom.